Euh, balaa ñuy tàmbali ñi ngi ñaan ñi nga xamante ne ñoom ñoo euh, yor xale yi ñu def seen kéem kàttan bu ko defee xale yi bañ a def euh, bruit ndax bu xale yi day def bruit coow yi voilà day day daj fi yëpp kon déjà ñun ñëpp dañ leen toogoo parce suñu toogul fii la nekk di di jëpp di jëpp di jëpp jëpp ak a coow. képp nag koo xamante ne remarqué nga ni sa doom ci boppam moom moo nekk di indi coow da nga koy récupérer nga dégg maanaam boo gisee nii xale yëpp toog nañ sa doom yow kese moo nekk di coow da koy jël nga récupérer nga teg ko xarit loolu mooy li jaar euh, bu ñu waxee nag bu xale yi def coow mag yi waxaale wuñ leen maanaam ñoom ñoo ko war a defar waaw di jéggalu na kon insha allahu taala tey euh, dañoo war a waxtaanee ci benn sujet boo xamante ne bu am solo la euh, ci dund yeneen ci bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak ay saxaabaam radiyallahu tabaraka wa taala anhum te moom mooy lu ñu tuddee al hijra maanaam mooy gàddaay euh, bi nag buñ ko bëggee waxtaanee faw dañuy am ñaari euh, mbir yoo xam ne ko koy lay tayale bu njëkk bi moom mooy maanaam maahiyatul hijra maanaam jëmmi hijra ci boppam maanaam gàddaay ci boppam lan la euh, ñi nga xamante ne ñoo nekk ci ginnaaw ku leen di waxtaan ñu taxaw la di waxtaan yéen voilà parce que quand même kon gàttaay ci jëmmi boppam mooy lan ñaareelu mbir mi nga xam ne moom lañ ko war a lay taayale moom mooy al axd min sunnati nabiy wal ashab sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhu maanaam mooy di jëfandikoo sabab mhm. di jël di téye sabab maanaam mbir mu nekk xam ne li ñu tuddee qaanuunu sababiyya mooy le principe de causalité maanaam mbir mi su amee lii moo ci tegu loolu di ko bàyyi xel ak di ko jëfandikoo dafa bokk ci sunna yeneen ci sallallahu alayhi wasallam ak saxaaba bi radiyallahu anhu maanaam dafa bokk ci ñoom ni ñuy doxale naka jekk ñaari mbir yi suñ ko waxtaanee ba pare insha allahu taala dinañu waxtaanee gàddaay gi nga xam ne moom moo amoon ci jamono yeneen bi sallallahu alayhi waaye ngir waxtaanee gàddaay googu amoon ci jamono yonent bi de sallallahu alayhi wa alihi wa sallam duñu waxtaanee mboolem xeetu gàddaay yi ndax xam ngeen ni guddi gi xat na waaye dañuy waxtaanee benn boo xamante ne bu précis la te bu ama am solo la. boo xamante ne ñu bari bu ñuy wax gàddaay bi ñuy njëkk a xalaat seen xel ci bi muy njëkk a dem mooy gàddaay nga ca Madina maanaam jóge Makka dem Madina ñun duñ waxtaanee boobu tey bi ñuy waxtaanee mooy bi nga xamante ne dañoo jóge Makka dem Habasha ndax lu tax ñu jàpp ne boobu lañu war a waxtaanee ñaari moo tax bu njëkk bi moom mooy euh, jamono ji maanaam ni ni ni ni waxtu bi ñu mel maanaam mënuñ cee xaj-xajal euh, yëpp yëpp maanaam mënuñ cee xaj-xajal yëpp kon dañuy concentré wu ci benn ñaareelu mbir bi nga xamante ne moom moo tax mooy ne maanaam bi ginnaaw ba mënuñu woo faw dañ ci benn rek la tànn maanaam bii nga xamante ne moo gën a dëppoo ak ñun suñ jamono ji ñuy dund ak ni mu mel maanaam loolu moom moo tax ñu tànn ko Euh, kon li ñuy ubbee mooy wax gàddaay dafa am maanaam mooy lan lan la ak lan la gàddaay xaj euh, al hijra euh, maanaam ngi jóge ci hajara maanaam mooy gàddaay la maanaam tekki maanaam al mooy dëddu wax al mooy dëddu mooy mooy safaanu jokk maanaam moom mooy nga jóge ci bërëb dem ci beneen bërëb wala nga jóge ci mbir dem ci beneen mbir moo xamante ne da jàpp ne lii moom mooy di jaaru te lii mooy li nga xam ne mooy di gën mhm. moo tax borom subhaanahu wa ta'ala wax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñaareelu saar bi wàcc fahjurhum hajran jamila mhm. gàttaay leen gàttaay bu rafet maanaam gaa yi nga xamante ne euh, dañoo nekk ci lu ñaaw ci ay doxalin wu ñaaw ci ay euh, ci ay euh, am njàngale maanaam ak maanaam wax waxin ak jëfin ak doxin wu ñaaw mhm. euh, excusez-moi pour oui. achète de Dora. non en fait euh, par rapport la traduction. ah donc. mais ouais d'accord voilà inchallah voilà. voilà donc je vais je vais je vais un petit résumé avant que vous commenciez inchallah l'autre traduction en fait je disais que donc je vais résumer hein inchallah que va traiter la notion de hijra c'est-à-dire l'exode ou le l'immigration souvent quand on parle de hijra donc en fait on disait que c'est une notion intemporelle mais aussi universelle c'est que quand on parle souvent de hijra les gens pensent souvent à l'exode ou la hijra qui a été faite l'immigration entre la Mecque et Médine à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam or euh, euh, nous inchallah taala on va se concentrer sur la hijra vers l'Abyssinie donc euh, l'immigration vers l'Abyssinie pourquoi parce que c'est plus conforme à notre contexte donc euh, actuellement ça c'est la première chose mais la deuxième chose c'est qu'en fait le temps ne nous permet pas de traiter tous les types de hijra euh, là euh, donc on va parler de la hijra qu'est-ce que c'est donc on dirait que c'est le contraire d'une forme de jonction ou de continuité euh, donc c'est quand on parle de la hijra c'est-à-dire c'est quand on quitte quelque chose vers quelque chose d'autre ou bien une terre vers une autre que l'on pense que voilà en tout cas meilleur euh, que euh, ce, celui dont on a quitté ou l'action la chose dont on a abandonné l'autre chose c'est que la hijra en tant que Euh, quand euh, euh, donc la deuxième chose qu'on c'est al-axdu bil asbab min sunnati an-nabi wal ashab c'est-à-dire de prendre en compte les causes réelles des choses ou bien en les causes apparentes des choses c'est cela fait partie de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses honorables compagnons radiyallahu anhum voilà parce beaucoup de gens euh, euh, surtout euh, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le principe de causalité al-qaanuun as-sababiyya c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa une importance et donc en fait il ne pas en fait à chaque fois qu'il y quelque chose il pense toujours à des choses métaphysiques non le prophète sallallahu alayhi wa sallam pensait pensait d'abord aux choses physiques et il essayait donc de les de traiter les choses de régler les questions les donc d'abord à cause voilà avec euh, euh, des choses matérielles et non des choses euh, immatérielles plutôt spirituelles donc en résumé c'était c'était ça donc inchallah taala kon ñu daal di yeggale fi nga xamante ne moom la ñu tolloon mooy ginnaaw bi ñu xamee mais loolu moom mooy euh, waaw. ah oui d'accord oui en fait euh, le projet était dans. oui oui. je viens de comprendre. voilà. voilà inchallah. donc euh, kon su fekkente ne. loolu passage kon. Euh, maanaam kon loolu moom mooy gàddaay. dañuy wax ne am na ci tënk du tënk ko ci ne am na juróom-ñetti xeeti gàddaay yu am. Euh, gàddaay bu njëkk bi moom mooy gàddaay bi nga xamante ne moom la ñu jógee euh, dem ci Xabasa loolu insha allahu ñëw tey ci loolu la ñuy ak ñaareel bi ñaareel bi moom mooy ñaareelu gàddaay nga xamante ne moom la jullit ñi jóge woon tamit léegi nga xamante ne moom mooy Makka dem Xabasa ñetteelu gàddaay gi mooy. Euh, biñ jugee Makka dem Madina voilà euh, te insha allah taala dinañu préciser euh, su su insha allah peut-être maanaam li nga xamante ne moom mooy lan moo tekkale diggante gàddaay yee ak gàddaay ji nga xamante ne moom mooy gàddaay Madina gi bi nga xamante ne moom mooy bi gën a siiw ñetteelu xeetu gàddaay bi nga xamante ne moom moo am moom mooy li ñu tuddee hijratul qabaa'il ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam li ta'allum ad-din maanaam mooy gàddaay bi nga xamante ne moom la euh, mbooloo yi nga xamante ne qabaa'il yi muy xeeti euh, waaso yi ak askat yi mooy les tribus les clans maanaam moom la ñu jógee euh, ci seen réew dëkk yi ñëw ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir jàng diine maanaam en général foofu yooyu noonu ay wufut lañ daan doon moom mooy ay xeeti délégation ay délégation la daan doon di ñëw euh, di seet si Yonent bi sallallahu alayhi wasallam parfois mu nekk sax kenn kenn mais ñu ñëw ngir jàng ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam diine bi ñu jàngee ci moom diine ñu daal di delluwaat seen ay réew maanaam ak seen i euh, loolu beneen xeetu gàddaay la loolu moom mooy ñeenteel bi juróomeel bi. moom mooy gàddaayu ahli Makka maanaam hijratu ahli Makka ila Rasulullah sallallahu mooy ñi nga xamante ne ginnaaw bi yéen sallallahu alayhi wasallam euh, euh, nekk Madina maanaam ñoom ñoo jugewoon Makka fekkoon ay walla daal di tuub dugg ci lislaam daal di foofa daal euh, ñëw Madina juróom benneelu gàddaay bi moom mooy. mooy euh, al hijra min ardil kufri ila ardil euh, islam maanaam min daaril kufri ila daaril islam maanaam mooy gàddaay yi nga xamante ne gépp jamono rek képp kenn mën na jóge euh, ci kër maanaam wala dëkk boo xamante ne dëkk boobu dëkk yéeféer la te maanaam ngir mu mën faa pratiquer diineem maanaam yi nga xamante ne mooy yi gën a élémentaire ci diineem te moom mooy mu mën a julli mën a woor mën na natt asaka te saa yu bëggee jóge dëkk booba dem Makka dellu si waat euh, loolu du ko man maanaam yii nii yii boo ko manoon dëkk boobu maanaam day daal di ràññeeku maanaam nga gàddaay fa maanaam nga jóge fa dem ci dëkk boo xam ne da nga ko man foofa euh, loolu moom mooy juróom-benneelu gàddaay bi juróom-ñaareelu gàddaay bi mooy hijratu maanaam Allahu anhu mooy nga gàddaay lépp loo xamante ne yàlla da koy tere maanaam lépp loo xam ne maanaam say habitude la woon peut-être maanaam say doxalin la woon xëy na say cosaan la seen seen aada la ah, ak seen cosaan la ah. Euh, ak yu mel noonu nga xamante ne euh, euh, seen seen i maam lii lañ daan doxale wala boog yow sa bopp wala boog yéen façon nit ci ngeen doon ak société bi ngay dund nii ngeen di doxale waaye nag nga dem ba xam ne ndekete lii baaxul ndekete lii kat yàlla bëgg ko nga daal di koy gàddaay bàyyi ko tekki ko daal di dem ci li nga xamante ne moom la yàlla bëgg loolu moom mooy juróom-ñaareelu gàddaay bi juróom-ñetteelu gàddaay bi nag moom mooy al al hijratu fi akhir zaman ila Sham maanaam mooy gàddaay bi nga xamante ne ci mujjanteelu jamono moom la ñuy gàddaay dem Sham maanaam euh, Sham moom mooy Syrie Jordanie Palestine maanaam suuf soosu noonu moom la ñuy wax Ardistan euh, te moom mooy li euh, voilà Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax hadith Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu nekk sunan Imam Abu Dawud rahimahullah Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma moom tam nettali na ko ci hadith bu nekk ci Musnad Imam Ahmad rahimahullah Euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, di wax gàddaay googu di ko tudd naan te ñooñu mooy maanaam euh, xayru man fil ardi maanaam ci jamono jooju mooy muhaajiru ila maanaam ila ila wala boog man haajara ila muhaajir Ibrahim alayhi salaam maanaam mooy ñi nga xamante ni gën ci kaw suuf jamono jooju mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy gàddaayee ci dëkk ba nga xam ne moom la maam Ibrahim alayhi salaam gàddaayoon te ñi nga xamante ne kon. Euh, du ginnaaw ba wax nañ loolu ñu daal di dugg ci suñu ñaareelu laytaay bi maanaam ñaareelu euh, li nga xamante ne moom la ñuy euh, laytaayale suñu suñu ja suñu waxtaan bi moom mooy mooy di jël li ñu tuddal axtu bil asbab mooy di jël sabab xam nga li tax ñu tudd ko li tax ñu tudd ko fii maanaam di ko laytaayale mooy ne. xam ngeen ni euh, am dëkk boo juddoo nga ne fa àdduna am fa lu ne wala mënoon faa am lu ne mënoon faa tekki lu ne waaye say gëm-gëm ah sa ay bëgg-bëgg maanaam ak nekk ci lu baax loolu moom moo tax ñu xatal la bu nu xatal la di la teg ay xeeti coono di la teg ay xeeti mbugal maanaam ba nga xamante ne yow da ngay obligé juge ndax loolu rek nga mën a def ngir mucc wala boog ngir am am biir ak ak maanaam loolu euh, wala maanaam euh, loolu dafa metti mm-hmm. te dafa metti te parfois da koy laaj maanaam moom mooy ay exigence la quoi c'est-à-dire mbir mi situation mooy exiger que yow sa bopp war a jóg dem. ba pare da war a jël ay jumtuwaay yi nga war yi nga war a def yëpp ngir mën a dem ngir mën a mucc ngir tamit ñu man ñu bañ laa faagaagal ngir ñu bañ laa faagaagal euh, kon euh, loolu moom moo tax yeneen bi sallallahu alayhi bi nga xamante ne problème yi am na comme ni ñu koy insha allah ak jullit ñi. problème yooyu bi mu amee yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daal di digal ne nañu dem euh, Habasha law xarajtum euh, ila Habasha fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahadun wa hiya ardu sidqin hatta yaj'ala Allahu lakum farajan fii mimma antum fii euh, loolu comme ni nga xam ne noonu la ko yett bi sallallahu alayhi wasallam waxee maanaam muy xadis euh, boo xamante ne ñu ngi euh, ak wal maghazi euh, naka noonu imam at-Tabarani rahimahullah ah, tax na ko al imam Ibn Hisham ci siiraam bi mu koy nettali Yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon wax gaa yi naan leen ayooy boo leen demoon Habasha maanaam bu ko defee borom maanaam ndax foofu dëkk la boo xam ne dëkku Euh, maanaam kooku dafa buur boo xamante ne kenn du ko toog kenn du toog kenn ci kanamam dinañ ci dellu si waat ci xadis bi ndax wax bu am solo la ba pare dëkk la boo xamante ne dëkk maanaam suuf la soo xam suuf ak la voilà dem foofu ba keroog bu borom subhaanahu wa ta'ala buur yàlla di dindi. lépp loo xamante ne maam di leen euh, seen jafe-jafe yi ngeen nekkee xat-xat yi ngeen nekkee borom sant la daal di daal koy woyofal daal leen ubbil port maanaam mooy issue de maanaam wala wala issue wala de sortie mooy port ndollu maanaam ngeen am port ndollu ngir mën ci génn euh, insha allahu taala loolu moom moo tax saxaaba yi radiyallahu anhum euh, ñu bari ci ñoom daal di demoon Xabasa wala boog ñenn ñi ci ñoom loolu tam daal ci dellu ci waat insha Euh, léegi lu tax léegi lu tax ñu soxla loolu moom mooy xam nga jullit ñi jamono jii nii ah boo leen seetloo dañoo bëgg l'islam lépp ñu yamale ko ci loo xamante ne day métaphysique quoi maanaam da gis ku nit koo xamante ne euh, biir bi day metti saa yu lekkee benn ñam biir bi metti wala bu lekkee par exemple damay joxe exemple rek bu lekkee ndawal. ñu gis mu am ay góom yu am ci yaram bi xam naa lool moom boo am mbayeen moom dinañ garaawul na góom yu bari mais mais naa continuer rek parce que ndawal li moom du may du lu may mën a baax waaw mais euh, au lieu mu jàpp ne ah peut-être lii day xëy na am na maanaam seetlu naa ne saa yu ma lekkee ndawal mbir mi demee nii kon naa dem seet ji Eh, docteur bi mu xool maanaam nan la may fajee wala yu mel noonu du def loolu de day jàpp ne boo gisee ndawal lii di ko def lii xëy na dañ koy def ay liggéey xëy na daa am voilà nangam ak nangam moo tax maanaam di romb toujours benn xeer boo xamante ne yaa ngi koy bàyyi foofu di ko seetaan tey nga romb ko fa kattalu ci parce que gisoo ko nga ni kon yoon bi léegi daa am ay jinne maanaam cest à ay mbir la yoo xamante ne euh, au lieu de seet les vraies raisons maanaam yi nga xamante ne ñoom ñooy ñoom ñoo tax mbir mi xew dañuy jéem a seet mbir mi toujours ci loo xamante ne dafa médiatisé te loolu nag day tardeel nit te loolu mooy vrai bokk na ci problème yu dëgg dëgg dëgg dëgg yi nga xamante ne moom mooy problème mu àdduna yi euh, problème mu jullit ñi moo tax borom ah, yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi problème yi amee waxu leen euh, nañ toog fii donte ñu ngi ñuy toroxal donte ñu ngi ñuy teg ay daan donte ñu ñuy teg ay musiba donte ñi nga xamante ne ñun ñu ngi fii euh, mënuñu euh, suñu diine suñu mënuñu ko fee dundal suñu passeport mënuñu ko fee dundal waaye gars yi xam naa yàlla baax na quoi yàlla dina ñëw yàlla baax na quoi nañ ñaan rek nañ ñaan rek quoi gars yi wala nañ wàcc ay kaamil yeneen bi sallallahu alayhi bi problème bi amee waxul woon nañu wàcce kaamil ah? waxul nañ ci kara déedéet dafa xool ay solution lan moom mooy faj problème bi lan la identifier d'abord lan mooy problème bi ginnaaw bi ñu ko identifier lan moo koy faj nan lan koy fajee nan fan laa war a jaar bu ma bëggee mu faj voilà mais te euh, gis nga jikko jooju jullit ñi am jamono yu mujj yi maanaam siècle yu mujj yi dafa waral ci ñoom benn ak xeetu dellu ginnaaw bu am ci ñoom maanaam ndax ñoom dootuñu xalaatati mbir bu amee nan lañ koy régler maanaam dootuñu xalaatati euh, su fekkee ne am na euh, euh, fu ma bëgg a jëm wala lu ma bëgg a am nan laay def ba am ko. lenn rek la ñuy xalaat sa waay amul sikkar ne wala benn affaire boo xam ne daal day tax dégg nga mu ko dee def daal affaire yi koppar yi day ñëw quoi voilà comme yu ma yi yi nga xamante ne moom laa daal wax gars yi ne man boobu xam naa ne buñ ko amee ma arrangé <laughs> mooy boo xamante ne bu ma xëyee huit heures sikkar ko dix minutes maximum damay jëlal te balaa noogoon koppar yi dikk <laughs> boobu moom voilà mais en fait affaire bi da dul demee noonu quoi du demee noonu voilà te loolu euh, daf ñuy daf ñuy daf ñuy ci beneen problème beneen problématique boo xamante ne moom moo tax parce que dañuy tënk quoi moom mooy kon lan moom moo tax yéefir yi ñuy gis ne parce que comme que bu fekkente ne yow mbir mi lan mooy nga dëggu nga gëm comme alquran li wax wa kaana haqqan alaynaa nasrul mu'minin maanaam boolu yàlla subhaanahu wa ta'aala la boo xam ne man yàlla maa ko ngar dajoo ne damay damay dimbali nga xam ne ñooy yooyu gëm ni bu ñu dëkkoo ci njëm gi rek man danaa leen dimbali voilà ak yàlla duñu neenal fay du ko neenal inna laa nudii'u ajral muhsiniin ñun de duñu neenal fayub ñi nga xam ne ñoo ñuy rafetal ak yeneen aaya yoo xamante ne aaya yu mel noonu la euh, mais kon lan mooy lan moom moo tax ñuy gis parce que yéeféer yi quand même de manière générale bon du du du du yëpp du ñëpp ñoo mel noonu c'est pas global mais c'est général maanaam donc de manière générale nan lan moo waral yéefir yi yéefir yi souvent ñu gis ne ñu mel ni dañoo xaw a gënu demin jullit ñi de manière générale quoi bu fekkente ne mbir mi day aju rek ci nga gëm ci nga taxaw ak yu mel noonu bu boobaa tontu bi moom mooy justement loolu mooy li xew parce yow bi nga xamante ne borom bi subhaanahu wa lenn lu ci nekk daf ko teg codifié de telle sorte que xam nañ ni boo xiifee soo bëggee suur wala xiif gi dañ da lekk soo maree boo bëggee mar gi dañ da ngay naan soo feebaree soo bëggee mu dañ da faju et cetera et toppal loolu léegi yow nga bëgg limiter mbir mi ne léegi yooyu yëpp jaratu nañuy nañuy nañuy sikar rek dañuy sikkar rek voilà léegi daal affaire yëpp ko yor wala boog ñu jàpp ne dañoo war a toog rek waxuma ne ñaan gi amul njariñ ah waxuma lool de mais li ma bëgg li ma wax foofu moom mooy maanaam jëmmi toog di ñaan maanaam c'est-à-dire que euh, sabab maanaam di di di di di di xool principe de causalité ndax borom subhanahu wa ta'ala noonu la codifié adduna bi. de telle sorte que ñuy mën a communiquer ak maanaam borom subhaanahu wa ta'ala day communiquer ak ñun à travers cause yi boo gisee tey su ma jëlee sama loxo ma teg ko taal bi mu lakk ko mu micc mu mën a yëg ci sama loxo c'est parce que borom subhaanahu wa ta'ala nappul ci sama yaram yëpp yàqu te du ma yëg du ma ko yëg nappul ci man samay intérêt di compromettre te du ma ko bàyyi xel du ma ko xam. Ah, loolu moom moo tax lenn lu mu mën a am rek daf ko dinaa yëg nii mbir mi métti na ma naqare na ma wala boog mbir mi métti na xaaral ma gaaw jël ci ay ay ay léegi léegi léegi léegi ci daar daar gi nii parce su ma ko deful sama intérêt dañuy compromettre su ma ko deful sama dund moo yàqu voilà léegi nag. ñi ne est-ce que mooy ñu nekk fële ca ginnaaw rido yi sëñ Fallou naan ginnaaw mbaar mi waaw. voilà euh, loolu nga xam ne moom moo moom voilà mooy comme nii rek. voilà maanaam suñ bëggee ñu nopp faw ñu wax ko parce que soo toogee rek noo garaawul xam nga peut-être que dinañ dinañ dinañ nopp quoi peut-être ñu nopp dañuy waxtaan. waaw ah waay. c'est-à-dire que lenn lu ci nekk daa am lu koy faj loolu foog jullit ñi xam ko te yéefar yi borom subhaanahu wa ta'aala dafa ne man kaana yuriidul aajilata euh, euh, man kaana yuriidul hayaata dunya wa ziinatahaa nuwaffi ilayhaa fi fihim nuwaffihim ah, ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubsirun képp koo xamante ne addunaa la tax a nga def li nga war a maanaam euh, euh, ay taar taaram nga nekk ci sa jëf yëpp yi nga fi def koy batalal te duñ la yàlla ne duñ la ñàkkuloo dara duñ la tooñ doo perte dara lépp ngay am amul looy perte. parce que loolu moom moo tax muy expliquer le fait que yéefir yi tamit ñoo bu ñu defee loo xamante ne day tax seen adduna jag mu jag te yàlla du ci tooñ kenn kenn ku ci nekk effort bi nga def moom la comme ni mu ko waxee man kaana yuridu harsa dunya nutihi minha képp koo xamante ne da ngaa bëgg góob adduna gi maanaam adduna gi nga récolté ci dara benn produit résultat borom subhanahu wa ta'ala dinañ la jox résultat wu adduna yi. peut-être que doo doo am résultat wu lépp mais di nga ci am yàlla du ko neenal yàlla du ko neenal te dafa am benn problème bu nekk ci euh, ngay jàppee toujours mbir yi ne problème yu métaphysique la problème maanaam bokk na ci musiba yi ci gën a rëy indi moom mooy euh, doo doo am solution loolu mooy premier problème parce que tant que maa ngi xam ne mbir mi mooy sama problème te bu ma defee procédure bii nii moo ko defee dinaa ko faj wala possible na mu mu mu faju damay daal di mën a psychologiquement damay am doole maanaam psychologiquement damay rassuré wu que ni bon affaire bi naa ko relativiser naa def lii mu mais su fekkee te damaa jàpp ne mbir mi maanaam tey par exemple su ma jàppee ne rab moo ma dugg quoi moo tax man sama affaire yi lu ma lu du sotti wala ma jàpp ne dañ maa liggéey quoi donc affaire bi moom fi mu sama affaire moom mënatu la baax quoi man moom sama mbir du sotti déjà psychologiquement doo évoluer mhm. mais deuxième chose mooy doo am solution c'est li tax doo am mooy. li nga caa a jàkkaarloo c'est-à-dire que li nga war a régler ne dalaa sut quoi maanaam parce que liggéey la wala benn rab la rab bi lan ngay liggéey bi mi ngi ci jaww ji jamono ji lépp a def liggéey bi daal di daw dem yàq ko gaaw balaa ngay yow sax di di a jàpp ci lu physique bi yow maanaam balaa ngay am def ci lu physique bi liggéey bi dana yàq affaire léegi yow boo jàppee loolu noonu te yow physique yow nit nga quoi da nga am yaram maanaam da physique sam xel ci lu lu lu lu lu physique la mën a la mën a def wala lu ñu mën a comparer lu physique wala loo xam ne maanaam mën nañ ci am accès à travers loo xam ne da nga cee xalaat ci lu physique lu grossier quoi lu ñu mën a def c'est comme loolu yëpp bu ci am mais yow doo am solution ce qui veut dire que nag psychologiquement da ngay abattre voilà. léegi bu ko defee nag nit ñi dañuy jàpp ci ndeysaan moom buggul dara jiimu dara ndeysaan moom buggul dara en fekk li li tax li tax bëgg nga dara def mais li tax doo def dara mooy psychologiquement yow yaa rey sa bopp yow. loolu beneen problème la boo xamante ne voilà léegi nag. moo tax lo foofu nag la problème mu maaman yi foofu la nekkee problème bu garaaw a garaaw moo tax yeneen bi ne sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne dikkee nga leen man ataa arrafan fa fa lam yusaddiqu fa akhbarahu wa lam yusaddiqu mastujiba lahu salata ci beneen waaye du'a arba'ina layla wa in saddaqahu faqad kafara bima jaa bihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadith la mi ngi dem ci ab ku lay mën a ku wax naan la lii mooy xew quoi ëllëg wala say mbir la mooy gisaane kat képp ku ci dem képp ku ci mu jox la information loolu moom moo tax gis nga yooyu soo leen leen gisee soo leen dee dugg ci réseaux sociaux yi boo leen leen gisee rek da nga ci am dëgg balaa ngay dugg ci xadis parce que boo dégloo li muy wax boo ko dëggalul yow déglu nga mais dëggaloo ko yeneen bi na sallallahu alayhi wasallam 40 loo julli wala nga ñaan ko yàlla du ko nangu yow da ngaa rek léegi nag soo nee dëgg la ah waaw waaye pourtant wax na dëgg de pourtant day wax dëgg de. weddi nga yent yàlla Muhammad indi sallallahu alayhi wasallam yow nekk nga ci leneen pas ci pas ci yent bi sallallahu alayhi wasallam non du boobu après nag gars yi leneen lan lay leneen lan lay wax nag oui non c'est que xam nga kii moom alxuraan lay seetee c'est que kii moom nii kii ay caaxaan la <laughs> ay caaxaane kese la bu doon tax loolu su doon dëgg dinañ ko ci jamono yenn ci saa sama saxaaba yi. ñoo baax rek. radiyallahu anhu bu nitu yàlla yu mag yi na xam ne référence la yu ñëpp xam. ñu di ko def. waaw euh, kon ñu ñu daal di euh, incha allah daal di tëj foofu dañoo tënk vraiment dañoo tënk ci mbir mais ñu yem ko insha allah taala euh, bu ko defee ñu jàng euh, bunt bi ñu ñu ñu mën a ñu mën a tàmbali insha allah bismillah allah mawlana ata tudurran min al a'la عليه بصحبه وقال لو جئتم الأرزام من ذهب فذاك لست أبالي الإمام نينا على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما عام بصحبه jazakallahu xayran ah, waaw Hadj Mor mi ngi yor euh, terminal bi voilà koppar yi voilà dama cinq euros ba euh, cinq mille euros ku ko ci mën a dugal rek lu waaye rek insha allah waaw moom sax doon naa wax sax ba dix mille jàpp cinq mille euros bu ma nee Euh, kon euh, lii nga xamante ne moom mooy euh, buntu bi ñu war a waxtaane en fait mooy fukkeelu buntu ci xilaaf zahab ci siiratu xayril arab bu Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy radiyallahu tabaaraka wa ta'ala anhu wa ardaahu anna muy téere bu am solo bon euh, bi mu fi dalee gàmmu ba léegi euh, dañoo tànn ne téere boobu la ñuy gàmmoo ndax njariñ ci mu am ak solo yi nga xamante ne moom moo ci nekk kon muy fukkeelu bunt bi mooy daf ciy wax ay mbir bu njëkk bi mooy daf ko def mu ne fii zik fi zikril mustahzi'ina day tudd ñi nga xam ne ñoom ñooy way yéej ni mooy yéej yéej mooy mooy mokew sa mokee dëj mooy yéej maanaam ñi nga xamante ne kon dañuy yéej wa ashaddu lin aza lin nabi sallallahu alayhi wa sallam ak Euh, noonoo ak xeetu métit ak coono yi ñuy teg yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ak di leen di ko lor wa ta'zib mustad'afina min al muslimin ak mbugal ñi nga xam ñi nga xam ne ñu ngi ko doon mbugal ñi nga xamante ne dañoo néewoon doole ci biir way gëm ci biir jullit wa zikrul hijratayni ila al-habasha ak tudd tamit ñaari gàddaay yi nga xam ne moom la ñu def war ko ci Habasha euh, comme niñ ko gisee bu ñu tàmbali bunt bi suñu tàmbalee ndax li ñu concerné moom mooy wàll gi li ci waaye dinañ def benn rappel historique bu ndaw yeneen bi sallallahu alayhi wa dafa feeñ jamono joo xamante ne dinañ ko gis insha allah bu ñu ko waxtu bi mayee li nga xamante ne moom la Seydina Jaafar ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu waxoon an-Najashi radiyallahu anhu mu ne ko ayyuhal malik kunna qawman ahla jahiliya na'budu asnam wa na'kulu al-mayta wa na'ti al-fawahish wa naqta'u ar-rahim wa nusiru bil-jiwar wa kunna ala dhalik wa wa ya'kulu ad-da'if wa ya'kulu al-qawi minna ad-da'if wa kunna ala dhalik hatta ba'atha Allahu ilayna rasulan minna na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu fada'ana ila Allah lina'budahu linuwahhidahu wa na'budahu ba wax ja jeex mu ne ñun dañoo nekkoon ay nit ñoo xamante ne ay jaay lañ ay ñu wéeru wiir lañ woon jikko yu bon yu ñaaw yu nekk daan lañ ko def dañ daan jaamu ay na dañ daan lekk métt waaw dañu daan jaamu euh, euh, dañ euh, ñaaw ci fi njaaloo ak yu mel noonu pour garaw dañ def dañ lor ay dëkkandoo te dañ daan dox mbokk waaw te képp ku mën sa moroom duma moo nekkoon règle bi doon dox suñu biir wa yaqulu qawiyyu min ad-da'if maanaam ci am doole moom moom day lekk ci amul doole maanaam comme ni géej mel la daan la ngelaw géej gi seen géej gi ni mel. nga xam ne jël wu ma sa rek moom moom moom ngay reere noonu la demee woon woon amuñu woon état d'âme ci biñ daan def quoi ba borom subhaanahu wa ta'aala yebal ñu ab yeneen ko xam ne ci ñun ñi la bokk boo xamante ne xam nañu askanam xam nañu dëkk moom. xamoon nañu ak kóoluteef bi mu nekk woon nit ku wóor quoi te xamoon nañu sàmm gi mu sàmmoon boppam ci ñaaw yi ñun daal di dugg ci yu ñaaw yi quoi mu wooñu nag jëmiñu ci yàlla kese ngir ñu jaamu ko mën doon maanaam noonu la tàmbalee xutba boobu dinañ ci ñëw insha allah bu ñu ko wax ci bi mayee xutba bu yéeme la maanaam ci xutba yi gën a garaaw yi gën a rafet ba pare dajale dalay islam jàngale lan mooy islam. wala quatre après. xutba boobu la maanaam tey même bu ñu amul temps wax maanaam ba yegg ca ba wax ko maa ngi leen di euh, euh, euh, xirtal maa ngi leen di xirtal maa ngi leen exhorter fii après ngeen gëstu ko ngeen xool ko parce que dafa melal vraiment ni mu waxee voilà ak ni mu ko tàmbalee. maanaam voilà mais bu rafet en fait yenn bii daf teg ko mu ñëw di woo nit ñi mais li mu njëkk a def gis ngeen bi yenn saa saa pendant ñi maanaam lu tolloog ñetti at wa kaana da'watuhu sirran salaasa siniin ñetti at la njëkk def di woote mais lan la woon ci mbóot la ko daan defee ci yaru danaan ñëw maanaam en secret la woon parce que jànge mooy dafa am mbir yoo xamante ne soo ko bëggee doxal mu leer na ne nekkul mbir moo xamante ne tey soo ko yëgitee euh, maanaam da ngaa war a bouleverser doxalinu société bi wala nit ñi ni ñuy xalaatee bare maanaam psychologiquement maanaam li ñuy njëkk def mooy soofatal la saa dafa soof quoi. daf ñuy jaay affaire quoi xoolal yi muy ñuy wax quoi dañuy jaay affaire quoi. wala sa waay léegi bi mu wax dafa mel ne dafa nañ ko ñaanal ah parce que waa ji mel ni cat ñu ngi koy waaj a dugg ah. parce que li ngay wax maanaam ñoom day def c'est-à-dire que seen xel mën na daj ci jéem a wax lu mel noonu wala. Euh, li nga leen wan ne leen lii baaxul ni société bi di doxalee nii baaxul seenum xel mës na teg ci ñu jéem koo remettre en cause musul ne musul am donc ñoom loolu su amee loolu soo ko bëggee dafa am temps boo war a jëlal sa boobu nag da xool ay nit ñoo xamante ne jàpp nga ni kii war naa mën a bokk ci projet boobu nga dem nga dox jël sa tànk nga dem nga waxtaan ak ñoom ngeen ngeen samp ko quoi. même d'ailleurs yenn projet yi nga xamante ne dafa révolutionnaire wala des constructions pharaoniques wala yu mel noonu yow en tout cas lépp loo xamante ne yow gis nga ni lii vision la quoi te nit ñi yëgguñ foofu nga bëgg a taxawal même entreprise bu baax nii boo xamante ne euh, peut-être que li muy def loolu nit ñi nii nit seen vision yëggagu ko boo ko bëggee def faw nga maa ña la àndal foog nga dem nga toog ngeen waxtaan ci quoi ba tëral leen projet bi nga leeral leen maanaam ngeen xam ne lii la euh, bu ko defee ñu ànd ci te yeneen ci bi affaire bi jibul c'est parce que da daan identifier ñett ñoo susceptible nangu affaire bi parce que su doon ne euh, day dem ci n'importe qui ku ne mu waxtaan ak moom ci biiru l'islam bi nii te njaal benn nga lañ koy mabal te njaal benn nga lañ naan saway suñu agent secret yi détecté nañu euh, waa ji ay projet mais nag war bañee agent secret yi détecté ko fokk ngeen koy waxtaane di ko ruuma ndax gis nga yéen ci sallallahu alayhi euh, bi mu ñëwee loolu am léegi ba benn jamono nag mu war a ko nag wax ca kaw ndax borom subhanahu wa ta'ala digal na ko ko dañu koy dañuy tënk rek ba mu ko defee mu am ñoo xam te ni ñoo ko gëm mais comme en loolu njëkk a gëm maanaam lu baax souvent li koy njëkk a gëm ay xale la ñu doon ay jeunes hommes souvent souvent nekk ay mag. ay xale la ñu doon après mu am ay quelques jigéen ñu ci ànd après nag mag ñi nag dinañ am ay benn ñaar ñett voilà ñu naan ñi ñoo ñuy magal souvent noonu lay demee bu demee nag boo xotti ci ngay gis nag mbooloo mu baree bari di dugg nag ci ci mbooloo moomu nag ci la mag ñuy bokk nag en général même góor ñi nii souvent duñ ci. day day koy saay saay saay suñu moroomu góor la ni ñun maanaam yooyu lañuy jaay quoi maanaam da ci gaaw a kii wala bu dee liggéey na ko cuirassé moom kooku moom kenn waxaale wu ko moom waaye saay ndaw si dangay waar quoi xam nga léegi moom dëkk bi moom bu jóg rek voilà euh, mais bi mbir bi demee noonu way néew doole ñi nga xam ne dañoo néew doole voilà comme ni nga xam ne noonu la ñu waxoon ñu ngi leen ci yàlla nu xasal innama eh, innama eh, yattabi'uka innama ittaba'aka alladhina hum araziluna badiya ar-ra's ñun yow ñi la topp ñenn ñi rek la mooy ñi nga xam ne ñoo gën a doyati ci ñun loolu moom moo tax ñi néewoon doole ñoom ak ñenn ñi ñi nga xam ne tamit eh, ay ashraf lañ maanaam nit ñu tedd lañ ci dëkk bi Makka am na ci ñenn ñu ko topp mais li nga xam ne moom yéefir bàyyi luñ ko kenn moom te duñ wax kenn bàyyi naa la ak yàlla yéefir ñoom ñoom buñ la waree lijjanti duñ wax kenn bàyyi naa la ak yàlla ah nañ ko bàyyi ak yàlla déedéet ñoom ils la la la la la kii nu mu tëddee moyen fort bi quoi la ñu utilisé parce que. il faut que il faut la ñuy wax saa kaw. projet de loi yi di noonu la ñuy mu am ñoo xamante ne dañ leen cee xamee woon mooy ñu mujj ko. ashaddu durran min aadaihim Abu Lahab wal Aswadaan voilà mooy Aswad ibn Abi Yahus te kooku doomu doomu doomu kii ndijaayu Yonent bi la sallallahu Aswad boobu mhm. Abu Lahab xam ngeen ni eh, frère papa Yonent bi la maam papa baay Yonent bi mhm. après mu am Aswad ibn Muttalib ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoom lañ doon néewal doole itam ci biir jullit ñi mu amoon ci ñi nga xamante ne euh, ñooñu moom mënuñu woon def dara maanaam que ñoom daanaka amuñu ci ñoom solution te loolu nag képp koo xamante ne da ngaa am ngëm-ngëm nga jàpp ne lii dama koy def te di ko jaamoo yàlla sama ngëm-ngëm lii moo baax bu xësee ba yegg ci yenn ampleur yi rek fokk nga gis borom doole noonu la ngay def loolu moom mënoo ci dara quoi léegi nag. ñi nga xamante ne ñooy ñi gën a néew doole amuñu kenn ku leen défendre ñooñu moom ñooy nekk euh, xaw ma noonu la ko xaw ma naan suuf suuf du leer xaw ñooñu ñoom ñooy nekk loolu. nga xam ne lu lu naqari waaye rek waa ji bu toogee sax xolam neexul rek ci ñooñu lay lay lay lay lay bàyyee su ko defee ah après ba xolam féex quoi da day jëfule wu ci ñoom léegi nag mu am ñi nga xamante ne mënoo leen a def noonu. mais xeetu xatal leen ci dëkk bi lu nekk di nga di nga dañ ko mën a def te jamono jooju dañ leen doon lu maanaam li li li yéeme mooy euh, comme li imam Az-Zuhri wax rahimahullah euh, mooy ci siira bi mu nekk di ko jële ko ci euh, imam Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhuma mu ne fa lamma kasura al-mushrikuuna wa zahara al-iimaan wa tuhabbisa bihi saaral mushrikuuna min kuffaar Quraysh bi man aamana min qabaa'ilihim wa fa'azzabuuhum wa sajanuuhum wa araaduu fitnatahum fi diinihim falammaa balagha dhaalika rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam qaala law kharajtum qaaluu ayna nadhabu yaa rasuulallaah sallallahu alayhi wa sallam fa wa ashaara ila al mu ne bi jullit ñi commencé bari yéeféer yi maanaam maanaam ngëm yàlla commencé feeñ nag nit ñi di commencé xam mbir bi lan la lan mooy ngëm yàlla nit ñi di ko waxtaane léegi nag mu mu bokk ci débat yi quoi le débat public léegi bu doon suñu jamono boo ubbee médias yi loolu daa bokk ci débat public bi léegi voilà léegi médias parfois dañuy am jafe-jafe ndax am beneen sujet maanaam loolu lañuy ñuy waxtaanee quoi voilà léegi yeneen yi ci yëpp ñu teg ko mën na ils sont relégués au au second plan maanaam daa ay bref lañ ciy def parce lii mooy sujet bi quoi léegi wala sax duñ ko fi def sax parfois yow yaay dem gëstu ji pour mën cee xam dara économie bi fu toll. loolu yoo léegi yaa koy gëstu ji quoi yan entreprise yeneen ak yeneen fi ñu toll léegi yow yaa ko war a gëstu ji affaire bi nii rek la ñuy wax saa dee quoi waaye gars yi seen affaire nii buñ ko seetaanee dëkk bi dana yàqu de ñii seen lii nu bëgg nit ñi ci réew buñ ko fi seetaanee nangam nangam yooyu la ñuy wax saa dee que dafa révolutionné vraiment jaay liñ doon xalaate ba pare jàppoon nañ bis bu ñu seetaanee yeneen ci saa sax dañuy wax sotti maanaam moom seen économie bi moom day màgg loolu déjà première chose day doon seen économie bi mooy njëkk day day màgg parce que ñoom en fait euh, ay commerçant lañu woon souvent ñu ci bëri ci ñoom waa Makka xam nga Makka am jàngi la boo xamante ne euh, maanaam mooy suuf soo xam ne dafa wow quoi mënuñu faa mënuñu faa bañ voilà. comme li imam Ibrahima alayhi salaam rabbi inni askantu dhurriyyati fii waadin ghayri dhi zar'in inda baytikal muharram voilà yow sa borom man day damaa dëkkal dama maanaam sama sama sama njaboot maa ngi nii indi naa leen fii man maa jël sama njaboot ma indi leen fii ci suuf soo xamante ne ak janj la amul ak mbay mënuñu fee bay dara waaye nag sa nekk bi na yàlla xamul lu tax may indi leen fi rabbana li yuqimu salaat ñu rek ñu mën a taxawal julli moo tax ma bàyyi fële ñoom ma jëlee leen fa indi leen fii ñu mën ko def gis nga bi nga xam ne moom la maam euh, euh, kon Makka noonu la demee woon moo tax ñoom moom la Alxuraan rihlata shitaa'i wa sayfi yooyu ñuy wax nga xamante ne dañuy dem Saam euh, ci été ci bi hiver bi dem Yaman ci été bi maanaam bu ko defee gars yi tamit ñoom bu ñuy jënd ci ñoom dañuy jëndee ci ñoom ci njëg bu baax a baax ma que dañ leen di xool ay Kaaba ga yéen ay wax Kaaba ga néegu yàlla ba fa la nekk xam nga comme ñoom dañ fa amoon ay yàlla léegi ñoom. xam nga dëkk bu nekk bu daan def rek buñ daan romb gars yi dañ leen daan xool gars yu Makka bu ko defee maanaam non seulement Sham ak euh, Yemen mais dëkk bu ñu romb dëkk bu ñu romb rek da ngay gis gars yi dañ leen di xoolee Kaaba ga ko defee maanaam commerce bi da daan dox quoi import export moo nekkoon euh, vraiment a dox jamono Makka moo tax. borom alal yi daanaka la ko amee boo leen déggee borom alal yu mag yi ba ci biir jullit yi ñoom Seydina Ousmane ñoom Seydina Aboubacar ñoom Seydina Abdourahmane ibn Awf radiyallahu anhu et cetera ñoom ñëpp ci loolu la ko amee woon moo ci commerce ba yeneen ci boppam sallallahu alayhi moom da nga leen gis doon gis ak soxna Khadija radiyallahu anha maanaam ci commerce boobu dañ doon yëngu euh, mais mooy voilà maanaam mën nañ koo gam-gam rek tey ak yenn dëkk yi mooy dox quoi voilà maanaam genre depuis Makka noonu la meloon mais sauf que cette économie bi saa di ceeb dinañ grâce ak tamit ci tourisme parce que gars yi 360 yàlla yi nga fa defoon nga xamante ne chaque jour am na ñuy jóge ci yenn réew yi yenn dëkk yi ñëw ngir jaamu ci yàlla ya bis bu ñu nee léegi ñëw ñii ñëpp lan leen fi jëlee bu fi kenn jaamoo ci ñuy tourisme bi day yàqu ba pare gars yi ni nekkoon xoolee naan nit ba fa la ci affaire yi nekkoon suñu yàlla yeeg yooyu nañ leen ko bu ko defee ñoom bu ñuy jënd ñu jënd ci ñun lu yomb waaye bu ñuy jaay ñun xool nan lañ di joxe fayee ba ba yokkal leen ba wis leen di jëndee ci ñoom njëg bu baax lu ñu proposé bu ñu proposé nañ ko jël seen économie biy dox maanaam ñun ñoom di c'était conscient ni projet bii ak mbir mii fi yeneen ci sallallahu alayhi wasallam indi maanaam mbir mii bis bu sottee. suñu économie bi day màbb fexe xam ngeen ni réewu yi ba léegi nii bëri na ci réew yoo xam ne lenn rek lañ mooy bon seen problème ak jullit ñi gis na leneen yi ñuy xeex yëpp du du dëkk dëkk dëkk dëkk lenn la mooy islam bii gaa yi ñu ko fii indi bis bu ko ñun ñëpp indi buñ ko am na bëri yoo xam ne dootul amati teg mais léegi industrie cinématographique bi nan lañ koy def quoi Hollywood Hollywood nu léegi nan la ñuy def ah ak euh, feneen bi xaw ma euh, Silicon Silicon Valley comment on va faire industrie armement bi nga xamante ne pour rey ay innocent la comment on va faire sangara si non seulement suñu aada la mais sa way après industrie bi industrie cigarette bi tout ça parce que léegi nan la ñuy def ba pare tourisme bi parce que gars yi ñoom dañuy ne ay góor ñi jigéen ñi war ñoo jaxasoo ak yooyu suñu danse yi suñu baar yi ak yooyu yëpp après dañu ko war a dindi quoi. qu'est-ce que mais suñu économie lu ciy nekk ci maanaam gars yi en fait loolu mooy ñu bëree bëri loolu c'est problème maanaam yow boo la toog di julli nii di kii nii rek mais dañoo xam ne buñ la bàyyee ngay julli ñu bàyyi la ngi muur ba pare jigéen ñii ñu leen di muur nii xam nga après. ay ay élection ministère xam nga ay suñu publicité yi ñuy defar yooyu yëpp dootu mën a dox ci dafa am affaire yu bëri maanaam ñoom yooyu moo leen di déranger en fait am na ñoo xam ne effectivement jëmmi l'islam bi moo leen déranger maanaam mais am na benn partie bu mag boo xamante ne ñoom li leen di mooy économie bi comment on va faire et puis les compliquer parce que gars yi seen abattoirs yi daa am ay conditions yoo xam ne condition yu garaaw yoo xam ne moom la war a teg. donc yooyu yëpp bu ñu ko bëggee respecté après bon de maanaam de manière industrielle la ni ñuy defee ganaar yi loolu dootuñu ko mën a ci donc euh, obligatoirement ça va impacter dégg nga ci bi ak yeneen ay amas calcul yooyu ñoom ci lan ne léegi nag yow boo leen di gis ci télé bi ñuy wax yow da ne ñoom lii rek da leen déranger déedéet ñoom di leen déranger ñoom xam nañ ko ba jullit ñi xamuñu ay riba quoi apparemment ñoom dañ xam nga ay ay affaire ay lépp ay intérêt yi nii ñoom dañ koy bañ quoi te ñun banque ko comme comment léegi suñu banque yi day day daanu quoi day mag mais banque bi bu daanoo mais économie bi yëpp ma daanu la maanaam ñi nga xamante ne yii nii nii wax yëpp non moo tax ñu naan la ñoom moo tax ñu di dégg ñu naan non c'est incompatible à notre modèle de vie maanaam ñoom seen forme ak seen ñoom ni ñuy dundee dafa maanaam islam bi daa incompatible yéesiru Makka yi même mentalité boobu lañu amoon ñu bëri ci ñoom looloo leen doon déranger mais même mentalité bi moo tax loolu nekk daan nañ ko teg jullit ci coor ci mbugal ci yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam bi mu gisee loolu mu daal ni gaa yi law xarajtum min al-Habasha fa inna biha malikan laa yuzlamu indahu ahadun wa hiya ardu sidqin hatta yaj'ala Allahu lakum farajan mimma antum fihi ay boo leen génnoon ngeen dem Habasha hmm. ndax foofu am na. buur boo xamante ne buur bu maandu la te suuf dëgg la boobu keroog borom subhaanahu wa taala buur yàlla di leen génne ci jafe-jafe yi nga xamante ne moom ngeen nekk. gis nga wax jooju dafa am mbir yu bari yu ñu ciy moom mooy déjà la question mooy lan moo tax yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam ne néewul néewul fii mooy Makka mooy gën ci dëkk wax loolu de. non Makka moom sawaay di ko bàyyi fi la Kaaba gi nekk man mii maa ngi fi moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ma nga xool waxul gaa yi toog leen di ma xool man jëm xool ma rek jaamu yàlla la boo xam ne xam xamante ne ëpp da benn jaamu yàlla tollul ni moom waaye dafa am lu dafa am lu gën a important instant bi mooy il faut dem il faut ngeen dem voilà loolu mi ngi toog tombé ñeent euh, moom moom la wax fa hijratan azina al muxtaar fa hijratan azina al muxtaar fi rajabin bin li habsatin aama xamsin fa hijratan gàddaay li ñuy wax gàddaay euh, asina moom la digal moom la joxe ndigal maanaam joxe ndigal dina fekk lawul ne daf koo dafa joxe ordre commandement déedéet dafa wax rek ñi nga xamante ne mën nañoo dem nañ mooy gis ko looloo ko wuute am rek izn euh, euh, mooy permission autorisation feu vert alors que euh, moom mooy commandement ordre mooy digal googu kon digal la joxe moom yéen ci bi sallallahu nga xam ne mooy tànn fi al-Muxtaar sallallahu alayhi ci weeru rajab joxe ndigal ñu dem fa ak ban at la mu ne ama xamsin juróomeelu at bi ginnaaw biñ ko maanaam euh, ginnaaw biñ ko yabalee maanaam boobu ci leen ci la nag ci leen ni ko nag léegi demal ci la ci la wax nag léegi mën ngeen a dem maanaam mooy kon bi mu njëkkee jot maanaam alxuraan bi tàmbalee wàcce ñetti at yu njëkk yi daf ko doon woote ci yelu ñaari at yi ci tegu ci la doon woote waaye woote gi da doon métti lu nekk la jullit ñi doon daj bi mu demee nag ba tar ba métti ba métti ba métti ba métti ci la doon la wax nag léegi nag ah affaire nag léegi ku mën a def na nga dem ah. fan ngay dem mën a dem xabasa xabasa mooy Abyssinie nga xamante ci suufas Makka la ne mais côté yem Yemen mais sauf que moom ak Yemen géej gi moo dox seen diggante voilà mooy mer Rouge bi Bahrul Ahmar moom moo dox seen diggante moom mooy actuel Éthiopie rek quoi fi ñu naan Éthiopie jamono ji mooy Abissi euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne lu tax mu ne taalibi salam yi maanaam ngir ñu sax fa am xam ngeen lu tax yonent bi sallallahu bi muy tànn tànnul beneen dëkk mais dafa tànn Habasha xam ngeen lu tax parce que yonent bi dafa am. stratégie maanaam stratège la expert la ci li ñuy wax géopolitique maanaam souci c'est-à-dire que dafa xool situation bi quoi xam naa ne ah feene yi ay majoo sa fa nekk côté bi bu ma demee ne gis nga perse yi ñoo fa nekkoon byzantin yi ñooy ñu ngi fee côté bi mais bon après foofu moom euh, gars yi ñooñu li ñuy xalaat yi bokku ñoo ñi voilà ñii buñ fa demee ay problème moom fay jëf Euh, bu dee majuus yi ñoo nekkee beneen côté bi mooy ci Perse yi mooy ñi nga xam ne ay ay ay saak saak saak jaamu bu ñu demee ci côté est bi moom foofu maanaam ak wàcc euh, ci suuf mooy sud est bi côté yooyu noonu foofu tamit ay jaamu dafa xërëm a fa dee kon dem gàddaay foofu moom moo ko toogoon fii wayam yëpp donc loolu du mu xel mais xabasa moom foofu ak nasaraana fa ne maanaam am chrétien moo fa nekk nekk fa buur mais parce que kooku euh, moom ñun bu ñuy wax moom en tant que jullit dina comprendre que ni ah ci yàlla bi muy jaamu maanaam ñun xam na xam nañ ko ko maanaam ñun xam nañu yàlla bi muy wax et li mu bëgg a développer xam na ko parce que ñun am nañ ci écho ci ne yent yàlla Muusa alayhi salaam wala yent yàlla Isa alayhi salaam daan lañ woote lu mel nii donc ñu moom mu déglu mooy gën a yomb ci moom loolu benn la ñaareel bi ci des ñaareel bi moom mooy le fait stratégiquement parlant mu étudier leen ba xam ne fii buur yi fi nekk yëpp kii la fi gis mu nekk ku maanu gis nga wax jooju ne ne am na buur inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad foofu dafa am buur boo xam ne duñu tooñ duñu fa tooñ kenn kenn ci la tam maanaam régime bi fa ne régime bi dox foofu régime la boo xamante ne boo ko ñëwee demandé sa avis foofu avis amul kenn ku la mën a dijjit foofu parce que c'est-à-dire que boo ko ñëwee da ngay commencer en bas beneen liberté maanaam même bu nekkuñu ay jullit même ne bu jullit le loolu important la et loolu parce que lu ñu tuddee adaala mooy maandu te gis nga maandu te euh, nguur bu am gis nga nguur nguur société bu ñu tabaxee ci maandu te boobu prospérité ak naataangeem day jëm kanam. dëgg la mais bépp boo xam te ne dañ koo samp ci tooñ société boobu du naat. déedéet société boo xamante ne boo leen nekk ci benn kër sax sous prétexte que kii moo la mag benn at la la magee bu ko neexee mu tooñ la lu mu ko neexee yow amoo droit de réplique amoo droit wax dara loo wax dina la eh kii sa mag la mën na la def lu ne il suffit que nga nekk chef de quartier rek ku la neex defal lu la neex waxal lu la neex lu la neex day doxale de bon du ma du ma tooñ nag eh, ndax da nga ko nettali parce que eh, dëkk la mooy ci dëkk yooyu di am jiitu rek eh, Sénégal quoi imam ba daf doon tere fii quoi njënd yi nii ak xew yi mu nekk xew yi léegi dafa commencé ëpp quoi léegi bon léegi benn mbana kese kese kese la ñuy toog quoi jeex léegi kenn doo fi def ci leneen mais ñëpp nag daal di daal di conformé wu ci loolu mu am sax ñoo xamante ne dañuy toog ñaari mën a làqatoog yooyu ñu boole leen ñu dem tuur benn bi quoi yooyu yëpp am mais imam bi moom imam bi moom moom ñetteelam bi moo am doom mais mu ngénte ba maye rawante gaal xam nga loolu ah maanaam c'est-à-dire ay mbir la yoo xam ne te te dañuy normal quoi non xam nga kilifa nag non xam nga kii injustice mënul yor dëkk. déedéet mënul nekk société mënul développer wu ci injustice mënul nekk parce que ne serait-ce que jom bi nit ñi am ngir mën xam ne man lii mën naa comme li ñuy wax self-made man mën naa ko nekk quoi man man man maanaam lii man man lépp su ma yéegul c'est parce man maa bëgg a yegg maanaam mais sama yitte bu ma ko amee mën naa def lii mën naa am lii yoon yi ñu koy amee mi ngi nii bu ma ci taxawee dama koy am nga gëm ko société boo bu bu injuste loolu la am société bu injuste loolu la dul am ba pare sa alal boo ko fa investir moo nga mayee ko daanaka benn la maanaam yow li nga soxlawul daal ngay investir. bu la leeree ne lii soxla nga ko moom bu ko fa dugal bu ko suuxantal parce que boo koy di ko ñàkk te doo am koo ko jooyee boo demee di ko jooy sax dañ la la non mais nag saa yi bu avocat bi bu la layalee ba pare day dem wax ak gars yi mais seen grand bi nag wala seen boy day déconné quoi mais xaalis bu toll nii nan la ko mën a dugal di ko dénk ay nit ñi di investir di wóolu nit ñi noonu comme ça. maanaam au lieu bu ñu sàccee sa xar sa xarum Tabaski bu ñu ko sàccee maanaam yow yow yow yow la ñuy wax ne yow yaa tooñ parce que yaa ko waroon a dugal foo xamante ne sàcc bi mënu fa yegg. alors que li ñu ñaan ci sàcc bi déedéet léegi sàcc kenn du waxati ay waxam yow la ñuy wax yow oui da ngaa sàccan quoi parce que fii xar mi xam nga société injuste. mun ñu mun def gis nga euh, yeneen bi sallallahu alayhi wasallam loolu la xam mu ne gis nga foofu ba koy mën a woowe ardu ah, si dëgg la moo tax loolu la Seydi Maalik radiyallahu bi ñu naan baal bi sallam bi ndax doon sàkk mucc doon sàkk mucc ñoom lañ doon loolu wala boog beneen mbir bi tax mooy ne moom dafa xool ci côté diplomatique maanaam diplomatiquement parlant gis na ni waa Makka feneen fu ñu leen yóbbu foofu noonu ci suuf si noonu à côté mooy dëkk yooyu noonu feneen fu ñu fa dem seen amoon na doole ba nga xamante ne dëkk yooyu comme niñ ko waxe woon par rapport ak euh, ñoom seen position géographique la fekk di nekkoon Kaaba gaak yooyu noonu ñooñu ñëpp dañ daan ñëw am na sax yàlla quoi te dañ daan ñëw di di leen ci quoi di di di voilà amoon nañ ak ñoom affaire xamoon nañ ñoo yoroon néegu yàlla bi yooyu noonu donc ñoom buñ demee ne nañ ñii ñii ñii dañ leen bëgg delloo ne ngeen delloo ñu leen dañ leen di delloo ah extradition lañ koy waxee yaakaar naa. mais extradition boobu gars yi dañ ko doon appliquer ah mais yenn saa dafa xool ne gars yi seen politiquement parlant maanaam diplomatiquement parlant ñii seen diplomatie yéegul Xabasa yéegu fa. maanaam xeneen fi yëpp ñoom ñoom mii ne nen ko mii ne nen ko mais Xabasa moom amuñu ko benn benn benn diplomatie maanaam buy di dox nii jamono ji foofu bi fa demee pour diplomatiquement ñu liggéey lu tax ñu mën a delloo ci sama gaay yi loolu dana gën a compliqué ci ñoom loolu tamit am xel la stratégie la boo xamante ne loolu moo boo jiitee maanaam boo nekkee njiit tam foog nga xaw nekk ku xaw a ku ku kuy la raxte laaj daal maanaam mënoo nekk njiit boo xamante ne yow amuloo culture générale daanaka lu dul ci yow benn domaine kese. yow bu ñu leen lan la nga ne ma je suis un expert financier à part expert financier boobu leneen xamoo ci dara loolu mënul man moom man moom alxuraan moom man man ba di ar man alxuraan lu foo ma laal ma yeggale la loolu kese kese loolu rek nga xam loolu kese non mais mënoo jiite kenn dara parce que en fait en fait dañ lay nax quoi tout le temps ba pare àdduna da lay raw di la raw. waaye day rëcc. loolu tax borom xam-xam day nekk koo xamante ne maanaam c'est vrai que mën na am domaine yu mu gën a maîtriser mais borom xam-xam dëgg day day am xam-xam tamit day ci ci ci lu nekk quoi ci domaine bu nekk quoi voilà euh, waaw xam naa maa ngi fàttali am na sama benn mbokk moo ci doon taayee ay attaques yu ma ci doon wax naan euh, waaw nit koo xamante ne par exemple borom ko li lay wax daa war a xam lu ne tey par exemple ku xàmmeewul diggante euh, mort cérébrale mort clinique ak la mort tout court maanaam ñett yi xàmmeewu leen nan lay prononcé woo tey jour boo xamante ne dañ koo posé question ci yooyu ba maanaam nan lay nan la nan la mën a lan la mën a tontu quoi. segam segam xàmmewu leen voilà nga xamante ne bu ñu waxee bourse moom bourse xam ngeen moom lenn rek la mën a laye mooy jànguñu ko woon ca daara ja bourse moom jànguñu ko woon ci daara ja wallaay jànguñu jeex mais loolu loolu loolu da nga war a xam maanaam da nga war a xam lan mooy bourse nan lay demee maanaam waxuñu ndax maîtriser nga nekk ci nga xam euh, au moins euh, li nga xamante ne moom mooy mbir mi li muy nekk ni ci kaw quoi voilà suñu waxee crypto-monnaie yi au comme que jamono ji commencé na xew nga nga jëm gëstu ba xam à peu près crypto yi lan la lan nan lay fonctionner lan moo wutaleeg monnaie yi yeneen yi nga xam ne moom lañ xam voilà quoi loolu voilà au moins nga mën cee àddu quoi parce que borom xam-xam nga dafa am loo xam te war a àddu mais mënuñu toog. waaw lu ñu la wax rek nga ni def leen man gisuma ci lu ñu xaram fekk yow xamoo ci dara déjà maanaam yow jëmmi mbir bi conséquence min naan al hukmu far'un an tasawwur maanaam am àtte ngir nga mën a àtte dara ci biir il faut nga tontu réponse question de quoi s'agit-il mbir moomu lan ba nopp nga doog indi àtte ci kawam. kon Yonent la comprendre beneen mbir bi tamit moom mooy. yéen sallallahu alayhi wasallam am na lu mu jotoon a xam ci xabas parce que sayyidat Ummu Aymana nga xam te ne daa bokkoon ci ñi ko yore woon bi mu nekkee ndaw ci daay radiyallahu anha donc daan na ko toggaloon na ko sax daan na ko toggal sax toog ci xawaa xabase yeeg donc moom xam na quoi maanaam te da ko ci loolu donc moom mën nañ ni ci daayir nii rek foo loolu war na mën a tax mu ko mu xam waxabata nan la mel mais nag attention loolu rek nga xam naka la buur bi mel parce que loolu li tax nga mën koo xam daa laaj vraiment nga nekk ku yeewoo yeewu parce que jamono jooju lépp toon bon yaakaar naa ni ñun ñi man sama moroom yi man man ak ñi ma féete man ñépp xam na li may wax jamono yooyu melul woon comme jamono ji nga xamante ne Euh, information bi da doon gaaw ni quoi da doon dem gaaw bi quoi. waxi weer la woon. voilà bu yàggul dara bu yàggul dara defu sax ñaar fukki wala ci la yàgg gars France ci gars yi dañ la daan def pour yegg Sénégal quoi ñu boole ko foto ndeysaan. Mhm. gars yi naan mooy ndeysaan la. jamono si bu ñu wootee téléphone ndeysaan. nga gis gars yi dem woote ci ci beneen gàll bi nekk ci boppu koñ bi. waaye ni saa waay da ngay coupé wala fii non non sama unité yi day jeex xam naa damay coupé après dinaa woote waat noonu la daan demee ay WhatsApp ak ay yii nii amul woon ah xam naa gone yi nag ñoom duñ ko la daan ah. kii wu France Télécom yi fii ñoom ñoo fi nekkoon quoi jamono ji yàgg la ñun sax daanaka dañ koo gis rek voilà donc foofu information yi doon woon daw comme nii ni muy dawee nii donc nan la yeneen ci sallallahu alayhi wasallam xamee loolu moo lay won ne da daan nekkoon koo xamante ne vraiment doon gëstu bu baax lan moo xew ci àdduna bi. bu comme tey nii nga taal sa télé rek da xam ñu naan réew sàngam li fay xew réew sàngam li fay xew loolu ah. moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam kon daal di digle ne nañ dem Habasha waaye euh, gis nga bi ñu commencé di dem dinaa ñëw ci dina ñëw ci ñeneen ñi doon dem mais euh, euh, Seydina Amir ibn Rabi'a bi ma ko Tabaraani rahimahullah dafay ci Mu'jam bi muy nettali benn ci qissa yi fa xewoon ndax bokkoon na Seydina Amir ibn Rabi'a radiyallahu anhu bokkoon na ci ñi demoon ci ñi a dem waaye dañoo àndoon nag euh, dafa àndoon nag euh, soxnaam Sayyidat Ummu Abdullah Layla bint Hasama wala bint Abi Hasama radiyallahu anha mbokk la ci euh, Seydina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu boobu nekk ku doon jullit Seydina Omar radiyallahu anhu da leen daan jàpp même même même même ay sœur sœuri boppam sax ak borom këram noonu la leen daan jàppee di leen yeew di leen duma parce que ay jullit lañ parce que ay jullit lañ noonu la tegee coono bu métti jullit ñi moo nag ay yeneen yeneen ñi quoi. waaye bi ñu yëg au euh, ba war dem nag dem Xabasa bi ñu kii comme li sayyidat Ummu Salama wax radiyallahu anha ci hadith bu nekk ci sunan ci musnad imam Ahmad rahimahullah mu ne xarajna mutasallilina ñun dañoo génn daa di maanaam nekk di yo maanaam di yooru waa bi ñuy génn mais comme ah euh, Abdullah bi ñu ni muy Layla la tudd radiyallahu anha ñoom bi ci génn di waajal Seydina Omar radiyallahu anhu gis leen jamono jooju nag daanaka mën nañ ni li tax Seydina Omar radiyallahu anhu tuub dëgg dëgg dëgg dëgg foofu lañ ko gisee maanaam primitif foofu laa mel ndax dafa gis malgré que ñii ñi ngi leen di mbugal ñi ngi leen di teg coono ñi ngi leen di xat teg xat-xat yi yëpp ñu leen di teg maanaam ñi ngi taxaw ci ne li ñu li seen gëm-gëm bi moom dara du leen ko tax a bàyyi nañ leen teg coono nañ leen buggal comme li imam Az-Zuhri ne maam li tëkkee seen awar war plutôt rahimahullah mu ne que gars dañ leen doon jàpp di leen buggal di leen tëj kaso fa azzabuhum wa sajanuhum wa araadu fitnatahum fi diinihim ba pare ñu bëggoon di leen teg ay fitna ci seen diine tout le ci loolu lañ nekkoon waaw xeet solution bu nekk lañ leen daan teg pour lan nañu teg lépp ci suuf seen mbir yi ñuy woote moom bu mu bu ñu ko dégg bu mu jub kaw nañ ko bàyyi nañ ci génn mais seen naaw man ak yàlla li ko mooy malgré loolu gars yi dafa mel ni dañoo gën a dëgër ci affaire bi ñu ne kenn mënu leen ciy génne quoi affaire bi nag xaw xaw leen euh, indi indi bi travailler ko quoi mais nii. mais ñii nag lañu li ñu mel nii moom war na doy na waar ah et puis gis na kii mu ñëw ci tey def Ummu Abdullah radiyallahu anha mu ñëw ne ko mais ila ayna ya Ummu Abdullah foo jëm Ummu Abdullah yéen xam ngeen jëm mu ne ko aadaytumuna fi diinina fa xarajna ila ardin haythu la nu'za hatta ja'ala Allahu lana min amrina makhraja ñun yéen da ngeen ñoo lor ci diini ji xatal ngeen bu xatal ngeen léegi nag dañuy dem suuf soo xamante ne kenn duñu fa lor kenn duñu fa xatal foofu lañ jëm ba keroog borom subhaanahu wa ta'aala di jël prox loolu ci seen mbir mi ñu nekk gis nga ba mu waxee loolu xam ngeen ne ko Omar wax radiyallahu anhu rahimakumullah yal na yàlla ànd ak yéen maanaam suñu meloon nit ba bi mu demee ba gis loolu nag non non na yàlla ànd ak yéen te d'ailleurs même ci yii sur marché yi am na ci ñoo xam ne ci ci fekk nii maam ci suuf dañ wax bi di approché jullit ñi non gars yi xam nañ ni yéen ci dëgg mais moom xam nga rek mu demee quoi. oui mais nañ leen jàppale xoolal da ngeen di génn xoolal ni ngeen di def quoi maanaam dina wutal ay ay ay ay ay solution quoi di leen nañ quoi xam nga rek nga rek affaire bi na euh, Seydina Amir Ibn Rabi'a daal mooy bi mu yegsee. mu nekk ci ko ne ko mais li ma gis Seydina Omar moom radiyallahu anhu ci kii dama ci moom tey woyof riqa mooy nooy xol boo xamante ne daal mu gis ci moom de attaque la ci islam yi mbaa da ngay am yaakaar ci islam muy tuub dugg ci islam wallah fa wallah laa yuslimu Omar hatta yuslimu ximaar hatta waat naa ci yàlla ne Omar mii ma gis. du mukk dugg ci lislaam mbete mbete mbaa mu xattaat ko du dugg ci lislaam papa ko quoi baama baama maanaam mooy bu wax rek ne kii moom maanaam ñu mel lislaam moom kii jarul ngeen di xalaat ngay xalaat ci comme ne dana dugg ci lislaam xoola bi yàlla def finalement ko ñàkk ci ñépp quoi te gis nga bi loolu ñuy génn par ndànk-ndànk Seydina Abubakar radiyallahu anhu dafa bëggoon a dem génn waaye ragal àtte rabal atiq lana barkil imaadi jiwaat raxaarisin fa عطيق خير وصف محمد البشير صليا يا إلهي وجديا أبدا تكلل حتى محمدا مختار في العقيد وارد العطيق لنا برك العماد وأدقلي حارس فأطيب الخير مصطفى البشير صليا يا إله يجليا أبدا وعنا محمدا مختار في القدم Euh, Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu moom bi mu génne boo dañ ko alaandiq mooy ki gore ci dafa gore ci sawar dafa gore ci jikko yu ñaaw yi Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ko rek maanaam al atiq Seydina Abu Bakar ko def ko delloo kan moo ko delloo moo fan lañ ko delloo rek mu ne la daa barkil ximaat dëkk fu ñuy waxee barkil ximaat ca yoon wax foofu lañ ko foofu lañ moom parce que ibnu duxul na moom moo taxeeg moom euh, moo tax mu ne jiwaar a xaarisin maanaam ngir dafa euh, làqu ci ki nga xam ne mooy xaaris ibnu duxul na moo taxeeg moom ne ko mais foog nga mu ne ko ah man day comme da ngeen ñoo lor ci suñu diini ji da ngeen ñëw indil ay xat-xat indil ñu ay coono ay jafe-jafe ñun daal dañuy dem quoi koo xamante ne daal comme exactement rek li li ñëpp doon tontu mu ne ko déedéet xoolal mu melal ko jikko yi yeneen soxna Aysa soxna Xadija radiyallahu anha yëpp melal la woon Yonent bi sallallahu alayhi keroog ba mu ñëwee ah ne ko da ngay jokk bokk. da ngay sax da ngay fajal nit ñi seen aajo da dimbali njirim yi da ngay gas te da euh, wuti di sax loo amul ngir dimbali nit ngir nit ñi génn ci ay jafe-jafe mu melal ko yooyu loolu mooy jikko yi exactement yi mu ko melal te wax na dëgg allo allo waaw. mu ne ko ku mel nii nag duñ ko bàyyi mu ko muy génn ak dëkk xam nga ni ñuy def. da ngay ñëw moo wax waa Makka leen man maa garanti man maa garanti wax ko waa Makka waa waa ok waa léegi doon ñu ko def dara moom moom moom doon ñu ko laalati quoi ko may jàmm cependant par contre bu euh, fi def kii quoi maanaam euh, genre publicité yu ni xaw ma propagande yi ko def na voilà toog ci lu xam nekk ci li mu nekk mu wax kenn voilà mais Seydina Abubakar radiyallahu anhu daa daa dem tabax ab jàkka ci fond këram maanaam a sori maanaam ci ci xam nga mbett mi su nekkee nii maanaam kër gi léegi nag moom fa fa gën a sori foofu la def tabax fu muy jullee quoi mooy comme jàkka kër mais nag day julli mais moom comme que noonu la xol bi mel. te njàngam daa neex day jooy ak yooyu di xam nga neex xale yu jigéen ñi jigéen ñi ak xale yu ndaw yi dañuy doon dem di déglu ci quoi affaire nag di leen touché gars yi nag ñëw nag voilà waxoon nañ la léegi mu dugal na waxoon nañ la kii warul yii na ko bàyyi parce que instant bii xoolal mi ngi fitnaal suñu xale yi ak suñu jigéen ñi fa mu bàyyi propagande bi waxoon nañ ko. man nag lii laa mën a def quoi te sama jaamu yàlla bi du ma ko bàyyi. ah ñu ne kon nag ñu dogoon na donc comme ñun nit ñuy def mooy léegi ñun dootuñu la garanti la dara léegi jëlal sa kii quoi maanaam sa contrat bi ko. obligé romb ko maanaam wax seen naaw ba kat seen naaw ba kat ak ne non man li may nekk du ma ko bàyyi ah. du ma ko bàyyi moo tax seen naaw ba kat ak maanaam ni mu nekkee ku nooy ku kii nii maanaam ku lewet. noonu la nekkee ku dëgër noonu la nekkee ku dëgër te booy xool siira maanaam boo xoolee ay doxalinam bi ko yi ba ci yeneen ci saa salama làqoo ba nga xamante ne dañoo ñëwoon ne dañuy dem kii euh, euh, gars yi ne du ñu joxee ci asaka yeeg xeet yooyu noonu noonu la teg koo dem xeeti ñoom léegi. d'ailleurs souvent ñi tudd Babacar yi nii Aboubacar Babacar xeet yooyu dañ xaw yor jikko yooyu quoi da nga leen di gis nii moo xam ñu xaw yor yor jëm ku lewet bi ci boole nga xam ñuy xaw kafakaree ak yooyu noonu mais cependant moom nu ñu am conviction moom pour nga jëlee nit maanaam moom lim dëmm bu ñu xasee ba jàpp ne lii de la gën ci àndal moom day yéeme voilà souvent moom dañuy nekk ñu naqaree euh, détourné quoi. ñu naqaree influencé nii ci ci ci ci luñ gëmul voilà dinañ ci ànd ak diplomatie yëpp waaye buñ ci pare nañ ci bi bu jotee moom wala li ñu jàpp ne mooy seen dëgg ñoom bu jotee moom moom kenn mënu leen koo teree exécuté euh, gis bi mu moo tax. mu ne fa atiqu sayyidna Abubakar de radiyallahu anhu xayru mustalimi moom mooy gën womatu maanaam ànd na maanaam dafa tënk ñaari maanaam foofu maanaam bu njëkk bi mooy ànd na d'accord na ci li Ibnu Duhur na wax ñaareel bi ci def moom mooy ba mu bañee maanaam ba ñu demee ba bañ daa womatuwaat ci yàlla nekk ci gëm ci ko womatu ci yàlla حتى إنا جاء في البر قد رقيب رجلا في أربع الأمم bá. jullit Najaasi jëm ci Najaasi ndax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo leen koo moo leen orienté woon loolu bokk na ci liñ ciy jàngee mooy képp koo xamante ne da jiite ay nit war a sàmmonteeg seen xaal quoi maanaam lan moom moo leen di metti lan mooy seeni problème luy seeni jafe-jafe ak naka la ñuy def ba résoudre seen problème yooyu maanaam loolu jiit daa war a yore jikko jooju quoi mais affaire yaa ngi métti ak yooyu moom moom yoonam nekku ci quoi moom ay intérêt boppam rek moom moo ko moom lay bàyyi xel quoi moom daal na intérêt bi dox moom nay dox doxalee rek moom nay doxalee quoi. voilà maanaam day nguuru daal voilà day nguuru li ci des nag moom bon grawul ko voilà à la limite sax bu ñu nanguwul maanaam bu ñu gisee ni train de vie bi affaire bi mi ngi commencé kii sax. samay samay yos ñu ngi commencé compromettre ma yokk taxi waaw na taxi yi gën a taal waaw ana ana inspecteur inspecteur des impôts yi dem leen surveiller leen gars yi bu kenn rëcc évasion fiscale yi fooy saxoo leen boobu ngeen dégloo ci ñëpp parce que j'ai besoin de voilà damaa soxla ko ay koppar maanaam yooyu ak yeneen yu mel noonu donc loolu lu loolu voilà loolu lu jar a moytu ko la ci njiit parce ngay tiiti bu ñu amee impression que ni yow say say intérêt yi bopp moo la ëppal solo te loolu ajuwul sax mu nekk même bu dul affaire politique nga même ci côté diine ñi ngay jiite bu ñu amee impression que ni yow sa bopp ko fi nekk ñoom seen soxla ak yooyu yow yitteelu la mais léegi tey dañuy commencer décourager ci seen biir ba pare dañuy commencer douter yow ci sa est-ce que yow yow dëgg-dëgg est-ce que est-ce que vraiment yow lan nga quoi est-ce que est-ce que dëgg-dëgg yow nekkoo leen di leen nax quoi. waaw ah waay. est-ce que nekkoo leen di leen nax quoi finalement. moo tax gis nga yeneen bi sallallahu alayhi wasallam léegi moom da doon impliqué wu quoi ci gars yi da nga doon dundee da doon impliqué wu mais vraiment ci seen dund quoi maanaam mënul toog nii rek mais bon voilà xam nga affaire bi ci ñun ñëpp la wu ci kenn ku ci nekk sa situation. moo tax mu wax leen ne nañ dem ci Najaasi euh, an Najaasi nag Asxama la tudd Asxama ibn Abi Jahl an Najaasi en fait titre la mooy la négus ak titre la quoi comme pharaon Firawna ki nekk Misra Égypte noonu la comme Damel ki nekk Kajoor voilà voilà قال النجاشي إذ للأرض قد بلغت الشيوم وخير شرلم مرنان على نبي وعليه أجمعين كلام ربنا دائما rafet incha allah léegi tawajjuh en fait najaas yi boobu. Ah. donc ñoom géej euh, gi maanaam al bahr rakibu géej gi la ñu rim la ñu waat en fait parce que bi ñu demee euh, dañoo dem c'est que xam nga comme li ma doon wax sànq Yonent bi sallallahu alayhi wasallam stratégiquement dafa xool géopolitiquement parlant et diplomatiquement parlant mu xam ne mën na régler problème bi quoi maanaam ne bu ñu demee hmm. avant ñuy maanaam euh, waa Quraysh di xool stratégie ban lañ war a tëral ñoom tamit pour mën a contrer gars yi maanaam day fekk weesu na maanaam bay day weesu mbuus maanaam day fekk ne euh, ñoom luñ bëggoon am nañ ko ba pare day fekk ne ñoom yegg nañ ba noppi ba lu jëm seen problème ñoom ñuy doog a jóg nag naan way léegi na conseil de sécurité dajeeg nañu kii parce que ñoom ko amoon na daaroon natt wala tuddoon conseil de sécurité ñoom amoon nañ ko nga xam ne lu yenn kii yu bari yu yu mag yi yu am solo yi foofu lañ ko daan waxtaanee dégg ñoom kon balaa ñuy dugg ci yooyu noonu day fekk gaa yegg nañ moo tax biñu demee ba ci géej gi après borom sointe la daan leen di dimbali nag mu am ñaari gaal yu ñëw ñu daan koy war yëpp def dana ñaasi baa an yaa rajulan fii arba'i rumumi baa muy ñaar wa yaa ak fukk rajulan ci góor fii arba'i rumumi waaye mu amoon ñeenti jigéen maanaam euh, ba léegi nañu dañu taxaw tuuti ci wu ñett ñoo parce que loolu dinañu yee tuuti ci beneen problème beneen problématique ci képp ku bëgg dëgg quoi di ko yëgiti wala ku bëgg maanaam di di di di di jiite nit ñi dafa am ay doxalin yoo war a doxale yow tamit gis nga suñu xoolee personnalité yi demoon ci demoon Seydina Ousmane ibn Affan radiyallahu goro yeneen bi la sallallahu alayhi wasallam kan la àndaloon doomu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam Sayyidatu Ruqayya Euh, Seydina Abu Hudayfa ibnu Utba radiyallahu anhu kan la àndaloon soxnaam Sayyidat Sahla euh, bint Suhayl keneen ci ki ci tegu moom mooy euh, Seydina Ummu no Abu Salama Abdullah euh, ibn al-Asad al-Makhzumi radiyallahu anhu ku mu àndaloon soxna Sayyidatu Ummu Salama radiyallahu anha bi nga xam ne moom finalement soxna yeneen ci bi la mujj a nekk sallallahu alayhi wa sallam mais Sayyid Abu Salama Sayyiduna Abu Salama boobu radiyallahu anhu lu mu bokk ak yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam mooy bàjjenu yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam mooy yaayam Sayyidatu Barra bint Abdul Muttalib mooy yaayam kon am nañ Seydina Usmaan mi goroom ak doomam am nañu doomu bàjjanam Seyd Seydina Abu Salama keneen ci ci tegu euh, mooy Seydina Amir ibn Rabi'a moom waxoon nañ ko moom ak soxnaam Sayyidatu Ummu Abdullah Layla bint Abi Hasana radiyallahu anha keneen ci ci tegu moom mooy euh, Seydina Abu Samra bin ibn Abi Ruh radiyallahu anhu kooku lu mu ak yeneen ci bi sallallahu alayhi euh, euh, kooku tamit moom Seyd Seydina Abu Salama ñoom ñaar ñoo bokk benn yaay ñoom yaay lañ bokk bokkuñu bàyyi yaay lañ bokk maanaam. bàjjana yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy seen yaay doomu bàjjana yonent bi lañ sallallahu alayhi wasallam ki ci tegu mooy Seydina Zubayr ibnu Awwam radiyallahu anhu Seydina Zubayr ibnu Awwam lu mu bokk ak yonent bi sallallahu alayhi doomu bàjjanam la tamit ndax soxna Safiya Abdul Muttalib moom mooy yaay mooy mooy mooy yaayam ku ci tegu Seydina Abdurrahman ibnu Awf ku ci tegu Seydina Usman ibnu Maz'un ku ci tegu Seydina euh, Mus'ab ibn Umayr ki ci tegu Seydina Sahl ibn Bayda ñu ngi wax Sahl ibn Wahb kan moo ci tegu Seydina Haatib ibn Amr ak euh, Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu te ñii ñëpp ay soit da ngay nekk ku jege Yonent bi lool sallallahu alayhi wasallam ci ànd ko wala boo nga nekk mbokkam xam nga loolu lan lay tegtale bu dee am na lenn lu muy tegtale day tegtale ne en fait. maanaam ñeenti jigéen ñi wax naa ñi ma ñeenti ñi ma njëkk tudd ak seeni soxna fukk ak ñaari góor ak ñeenti jigéen xam nga loolu bu amee lu muy tëj la nit ñi mbir mi laaj ay sacrifice bu amee ñeent ñoo xam te dañ cee war a bokk dañ cee war a gis moom moom du ko ay jege ñaareel maanaam warul lekk boo xam ne danaan gaa yi dem leen rek mais moom dara du ci xoos quoi moom dara du ko ci dal moom personnellement ay mbokkam dara du leen ci dal maanaam ñoom du benn sacrifice quoi maanaam gars yi rek ñoom ñooy am sacrifice quoi. te gars yi bu ñu leen jàppee sax ba tëj leen ci kaso sax boobu leen leen digg di wala boobu leen leen digg di yëg. waxuma leen di leen euh, jox lu ñu ndékkee mais benn bés sax doon ko xàmmee nga ma ah yow yaay kanati sax buñ génnee loolu la ñuy wax yow yaay kanati sax yàlla tere nag naka nga nekk mën a nekk ci kilifa di désigner ñoo ne ci sa kilifteef lañ ak rawatina bu dee kilifa diine nga leen di désigner pour ñu jàpp leen tëj leen wala ñu torturer leen wala ñu def leen dara loolu dañ ci ànd naa xel man waxuma la diine ah xel xel yàlla ñaala sàmm gis nga. Euh, moo tax mu ne kon baaxam wa yaa rajulan waa fii arba'i rumur fukk lañ ak ñaari góor am fukk am juróomi am am ñeenti jigéen xaaral na daa si yu nag قال النجاشي إذ للأرض قد بلغوا أنتم سيومه وخير الشر لم يكن قلبي لا إله إلا وجبي أنا مولانا عنا محمدا قال النجاشي إذ للأرض قد بلغوا أنتم سلوم وفيه يا إله ذي الأرض قد بالهم أنتم شيوخ وطيب وطيب الخادم صلي يا إلهي وجزي ما عنا محمدا على النجاشي إذ للأرض قد بالهم أنتم شيوخ وخير الشر لم يضرني وصلي يا إلهي واجزي أنا عنا محمد أنا مختار لقيل والله خيرا قال النجاشي النجاشي lan la leen wax is ba nga xam ne ñun arab bi suuf sax balaxu yegg nañ fa mu ne antum suñu mun yéen di maanaam suñu mun maanaam aminu seen laaj maanaam yéen nekk yéen ci wallahi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla yónni woon ku wax ne foofu suuf soosu suuf su buur bu wóor la wallaahi wax dëgg kenn du tooñ kenn ko mu ne leen am ngeen ak buur bi. wax ci nag mu mu ne ko tayoo sax njëgaaw mbon mu si bëgg. lan yëpp. lam yasu ni ko ci tiim njanaawu maanaam njanaaw mooy luy naaw ba picc maanaam parabole la quoi pour wax ne de toute façon fii moom fii ku bon ak ku fi xalaat xalaatu bon wala ku leen fi jéem a musibaat du fi ñëw moo tax sayyidatu Salama radiyallahu anha lamma nazalna ila Habasha jaawarna xayra jaaz an-najaasiyya wa aminna fi diinina wa abadna Allah ta'ala wahdahu laa nu'zaa wa laa nasma'u fiihaa ما نقر ولم نسمع فيه ما نقر dañu wàccee foofu ñu xabar dañ doon jaamu Yàlla dañu faa dëkkaale dëkkaale dëkkandoo bu gën ci dëkk bi muy najaay te dañoo dëkkale ak moom dañoo dëkkandoo woo ko ak moom suñu diine moom daa di nekk ko mooy nekk sécurité bu mag suñu diine ñuy jaamu suñu buur yàlla subhaanahu wa ta'ala dégg te ko bokkaale ak dara moom kese te kenn duñu lor amul lenn lu ñu lor te muy suñu bët bëri lu ñu naqari amul sax ay wala di wax ay wax yoo xam te ne wala dafa biir yi fi nekk nag fan yi xam nga wala dëkk bi dafa commencé am insécurité bon il faut regarder du côté wala de xam nga les nouveaux venus yooyu loolu amul yooyu sax du ko dégg amul lépp maanaam loolu naqari daal du ko dégg parce que dañaa si moo ko imposé woon euh, man ma ne loolu moo tax Seydou Hadj Malick radiyallahu anhu ne maanaam dugal bi lii pour baax baaxaat bi parce que euh, lëkkalante dafa am ci lu tax Seydou Hadj Malick radiyallahu anhu dugal ko fii bunt bi fii baax bi maanaam parce ko wax mais ci ginnaaw ñaareelu gàddaay parce que boobu la. Seydina Jaafar àndoon maanaam bii gis ngeen ñu ñu lim Seydina Jaafar bokk ci maanaam ci beneen bi la ba ñu ne gars yi ñëw ne dañ koy dellu nañ leen dellu maanaam parce que gars yi boobu nag préparé wu euh, après diplomatiquement parlant ñëw parce que gars yi dañ ay ay cadeau yu bëri ni mu gën a rafetlu lépp lu am màkk rek xeexeex kii rek yóbbaale ko. voilà ñu ngi tous les conseillers proches yëpp ñu nañaa si yëpp ñu yóbbaale leen leen def kenn ku ci nekk ñu def leen ci kàddu yi ba nga kontaan ñu ne la da ngeen taxe bu jaay bu nu wax laataa ñoo ñuy wax waxal leen nañaa si ñoom ñu delloo jaay en fait foofu la foofu la ñu tuwee mais li ci Umm Salama radiyallahu anha wax na ñu demee dañoo diggaale najaas te foofu mosu ko dégg lu ñu naqari mooy wane ne bañ ci dikkee def tamit loolu noonu la demee woon et que dig dig ko najaas yi ci boppam bañ fa demee te comme moom yeneen saatam ci moom la la ñëwaloon comme ñoom bañ demee najaas yi xamoon na ne ñu ngi foofu bu dëkk boo xamante ne comme li xew yenn dëkk yi nit day mën a dugg ba génn ñu naan ñëpp koy wër loolu amul foofu ah dëkk bu amul dëkk bu normal nit du mën a dugg ñu naan ñu koy wër maanaam bu dugg jaarul frontière dégg taxaw daan ne maa ngi nii dégg après dem ba génn ci kenn xamul ñu jaar loolu loolu mënul am ci dëkk bu normal voilà dégg euh, gis nga. même nga xamante ne bitim réew sax lan finalement waa bitim réew sax ñoo leen gis quoi naan la seen waa ji ñu ngi nii ñu ngi dig leen non loolu amul ci yéen fii gis nga euh, najaat yi moo tax gis nga biñ ñëwee parce que il faut ñu comprendre que dëkk yi boo leen seetloo sax même dëkk ci Moyen-Orient ak euh, même dëkk Europe yi day am ay buntu yu bari quoi. voilà buntu dañ ko daan def moo tax seen katay porte bi noonu lañ ko daan tabaxee quoi pour de telle sorte que maanaam bu ñu utilisé bu ñu yëpp dañ koy mën a xam quoi maanaam du nekk loo xamante ne voilà donc ñoom bu ñu ñëwee nekk mbooloo moom ñëw ngeen katal surtout que ñoom ñooy ruubu bokkul tuuti bokkul sax saa ba tere bokkul donc suñu ñëwee dinañ xam ne ah sa waay ah ñii kat ñu ngi donc loolu délégation moo leen permettre moo leen jox autorisation de résidence loolu moom moo tax ñu mën fa nekk donc lu si daal maa ngi rajo dugal fi wax ji bi wax du yoru maanaam maanaam du ñëw ci juumul ci le fait que mu dugal ko fii naka noonu jaawale wu ñu tamit ci euh, bi voilà maanaam ordre bi jërëjëf c'est parce que tout simplement euh, maanaam lii maanaam lu yoru maanaam la bu ñu xoolee lii nga xamante ne moom lañu moom lañu wax waaye nag euh, ñu dëkk fa jamono waaye min qissati min qissati najmi min qissati najmi abu rabi'in ila nahwi al-ahli wa zaadu shiddata sakhri wa salli ya ilahi wa jizya anna muhammadan المغرب أبو الراجعين إلى معي الأهالي ونال جداد الصاحبي وصلي يا إله وجزي يا قال تلك العراني قل لا loxo yi ci yàlla loxo yi ci Maodo yi ci baara tilkal araami xulul la saja dul wa duuni yëri yi mu taxmiina amri إلى نحل الأفل ودار xissa boo xamante ne moom moo amoon ci suratul najm loolu ba mu xewee aadu dañoo dellu voilà raji'ina maanaam day tekki dañoo di di seen mbir nekk di dellu rek maanaam fekk li la boole voilà dañoo dellu mais carrément delluwaat ñoom ñëpp ñëpp raji'ina ilaa nahwi aali te ñu ca waa dëkk waa kër maanaam seen famille yëpp seen njaboot seen waa kër yi waaye gis nga bëgg a yi delloo ndax xisatul naj mi boobu dinaa wax léegi xisatul naj bi lan la maanaam soosu naj mi en fait xisa bi lii mooy Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu xadis bu nekk sax ci imaam al-Buxaari la rahimahullah mu ne sajada an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bin-najm wa sajada al-muslimuuna wal-mushrikuuna wal-insu wal-jinn euh, Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day sujjóot na dama jàngee suuratu Najm xam nga c'était la première fois la toute première fois sajada boobu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demoon ca Kaaba bàyyi leen xel bu baax différence bi may wax ànd bi ak beneen bi muy wax léegi dafa xista am na am na xista boo xam ne projet na sóoru nag boobu am na am na boo seet ne bu dul dëgg am na bu dul dëgg am na boo xam ne dëgg la am na bu dul dëgg bii dëgg mooy bii ma la wax ni xalis Seydina Abdoulaye Abbas radiyallahu anhu en fait c'était la toute première fois Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demoon Kaaba ga luy di Alxuraan nag léegi quoi maanaam yii bi taxaw nekk ci Kaaba gi ñu naan ndax Yonent bi ñeme na ko ñemewu ko mu dem taxaw tari soo ko mel ci Kaaba ba mu yeggee ci jeexital ba أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم تحزنون فاستغفروا لله واعبدوه bi mu rotee si jot jullit ñi si jot yéefir yi si jot xam ngeen euh, loolu lu ko war a lan moo ko mën a waral mu ne yéefir yi si jot nit ñi si jot jinne yi si nga lu ko war xool ne tey ngeen am benn imam quoi boo xam ne jàng alxuraan dafa nekk nga ne dañ bu njàng mi neexee yenn neex yi sax da lay jaral maanaam ngay yekkam ci julli jot ko ba nga delluwaat ci imam ba mu tariwaat wala boog mu am jàngkat alquran bu neex jàngee nga dégg ko maanaam nga déggu biir mu doog woon a dégg nga jékki-jékki rek dégg mu doog oh jàng mi neex na de tout le temps maanaam da lay da koy dégluwaat di dégluwaat mu neex na loolu mooy. maanaam mooy nekkoon ci biir dugub léegi lan ngay salaat ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moom moom jàng alxuraan imagine bi yeneen bi jàng alxuraan nga dégg ko imagine nga lool keroog looloo dal gaay mu dal ko gaay xaalu quoi ñëpp daanu ñu jóg parce que alxuraan loolu la demee quoi day dal ci xol moo tax gars yi bu ñu woon di ñuy wax alxuraan bi gis nga waxoon naa ne sànq Seydina Abubakar radiyallahu anhu mu ko daan def ñu xale yi biñ demee déglu ak kii yooyu noonu la même wala dugub moom yi la gis ngeen ko moom tamit noonu la daan def waaye bari leen ko gars yi nag da ngaa waaye xaaral ma laa wax lii dafa neex bàyyi leen ko lii dafa neex xam nga parce que euh, loolu moo tax. loolu moom gënoon a doonoo yeneen bi nag sallallahu alayhi wasallam te pourtant bi mu déggee alxuraan dafa xaaru après di ko gars yi yéene kii rek waaye saa waay ji yow boo tuddee saa waay yow affaire bi kon saa suñu ji yu affaire yàqu la kii naa nga xam nga rek da nga dawal ko surtout bu toll nii yow ci dëkk bi vraiment xam nga waroo def lii xam nga nangam voilà xam nga rek ñun duñu xaar ci yow ngay topp ci. xam nga genre yooyu kon sunu maam yi dinañu yedd bu demee xam nga sunu dund du leen neex maanaam yooyu noonu mu daal di dellu ginnaaw dana ko xam. même caaxaan yooyu rek quoi day caaxaan yooyu quoi ñu mag ñu leen si bàyyi woon suñu maam yi ñu leen si bàyyi woon quoi waaw. xam nga dafa am benn dama def parenthèse bon jublu ma ci nag ngir ŋaññi kenn ah voilà jublu ma ci ngir ŋaññi vraiment kenn ci li may nekk li may mais c'est juste pour attirer attention ci benn mbir dafa am euh, jamono yële ci ginnaaw def na ay yaakaar naa ñaari at ci ginnaaw dafa amoon benn projet de loi boo xamante ne bon gars yi dañ ko dafa am ñu jugoon ni dañ nañ ko xeex quoi dañu pour pour xeex góor jigéen maanaam Sénégal quoi ñu ñu ngi def ay ci mais booy déglu débat yi léeg-léeg maanaam ni ñuy ni ñuy ni ñuy euh, Euh, waxee ni lii moo tax ñu bëgg koo xeex maanaam loolu moom problématique parce que dañ naan parce que sunu mag bi bàyyi lu mu fi lii ce qui veut dire que tey bu amee loo xamante ne baaxul mais suñu mag ñi bàyyi woon nañ ko comme kenn koo xeex ko parce que lu tax argument boobu baaxul mooy argument boobu euh, mën na dox tey pour lii mais problème bi su nekk moom mooy day mën a def effet bu mu maanaam beneen yoon da ngay gis lu jaaruwul nga bëgg koo seet ñu ne la suñu mag ni fii la ko baaxoon voilà kon loolu moom moo tax bi loolu amee ñëw ah gars yi lu ñu def ah euh, euh, euh, yéen léegi nag après événement boobu xew na léegi nag ci loolu nag la ñu créé ay yëngu xam nga yéen fii dañu am habitude fii bàyyi leen ko dañoo am ab digg léeg-léeg benn affaire su xewee boo xamante ne d'ailleurs bu bu yëfi ni kese am diggante dëgg ak caaxaan ñi nekk ci caaxaan souvent dañuy am ab digg foofu maanaam benn événement day xew il il faut tout faire wala ay déduction ak ay wax yoo xamante ne day tax maanaam day day jàppale seen caaxaan yi ah waaw kii day Euh, instant bii moom léegi jàmm am na léegi waxatul dara suñu yàlla yi voilà vraiment parce que xam nga en fait parce que dafa am ci biir saar bi ñuy tudd seen yàlla yi mais sauf dafa ngaa ñu affaire bi mais ñoom daf la ngay mais ñoom dañoo jàpp rek ne waaw moo xam nga rek comme que léegi mi ngi dem daal vraiment dans le sens de l'apaisement xam nga rek ñun tamit on va apaiser xam nga voilà léegi daal euh, affaire yi jàmm am na et puis ñi euh, fi kii jur yi donc ñu suñu noonu xam nga euh, maanaam yooyu la ñuy créé numéro yooyu waa Habasha nag dégg ya ba pare maanaam ñoom bi ñuy nekk ci mbir mi ak mbir mi ne ne dëgg dëgg dëgg dëgg du bokk donc su defee que ñoom bi ñu ko déggee dañoo yaakaaroon ne léegi jàpp dellu si waaye ba ñu leen di seet waxtaan wu ñu yokku ah yéen a demoon dégg si ngeen waaye xaala euh, euh, is xaala ba nga xam ne nag bii nag mooy kista bu baaxul comme ne tistal xaraa yiixul ula ñooñu ñooy picc yu kawe sajetu ci lañ si jóg mais yéefir yi dañoo si jóg ngir loolu kista boobu nag moom dinañ ci ñëwaat dinañ ci ñëw léegi maanaam ko la mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu jàngee afara'aytumul laata wal uzza wa manaata saalisata ukhra dafa jàng tilkal gharaa'ibul uzza wa inna shafa'atakum la turja mais ñoo ne suñ janaaw géej yu rafet yu kawe te seenu ram koy yaakaar fekk ay yàlla lu dul laata uzza manaata ay yàlla yu yëngu jaamu la loolu li koy dinaa ñëw ci li koy tax ci Euh, ñu ne yeneen saa salaam moo ko yéegee ci si jotee voilà léegi nag waxu naa suñu waa léegi comme jàmm am na léegi voilà et cetera euh, ñu ne ba sax Sayyidina Jibril alayhi salaatu wa salaam ñëw na ci ëllëg ci gis yeneen ci ne ko voilà léegi yow da ngaa yokk wax ji da nga ko cee yokk ah ko ci genre d'ailleurs euh, moom moo indi sax ñu ne aaya euh, bi wa ma arsalna min rasulin wala nabiyyin illa idha tamanna alqa shaytanu fi umniyati mooy aaya boobu ne loolu tax waaye ne ko zan mu ngir ne ñoom dañoo yaakaaroon ñoom yéeféri li jax liñ moom ngir seenu biir daal bi ma màggalu ñi yeneen si daa màggal sallallahu alayhi wa sallam am nañu ñu seeni biir waaye nag euh, lakinnaha qissatun axyaaruna ba'dahum لكن ناقصة أعيارنا تعد في لا تعد في رايين منهما هدى وفضل يا إلهي وجبريل أبدا علام naaqisatu ak nettali la boo xamante ne ak yaaru naa suñu borom xam-xam yi gën ci suñu borom xam-xam yi taaru lañ koo jàpp boobu la al imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah nee na hadith bi wax jooju ñun mu ne laa laysa lahaa sihhatun aqlan wala naqlan wérul ci xel te wérul wérul nag ndox naka noonu al imam al hafiz ibn kathir rahimahullah ci tafsiram bi tam dajji na ko ci ay mbir yu leer naka noonu euh, imam al bayhaqi rahimahullah ci lu ko jiitu moom tamit dajji na ko nee na mboolem liñ ci nettali dara wéru ci et cetera et cetera ñu bari ci borom xam-xam dajji nañ ko al imam al qadi iyad rahimahullah nee na xadis bii lii luñ ci wax ci ab xadis benn kese kese kese moom lañ ci nettali loo xam ne di wutal am na càllale te càllale boobu mooy bi nekk ci al-Bazzar moom al-Bazzar moo ko solo rahimahullah te dara wér ci façon euh, non seulement xadis bi mursal la waaye nit ñi ci nekk dañ leen a jàpp donc de façon wéru moo tax moom la Seydina Usmaan di wax ni radiyallahu anhu mu ne lakinnaha qissatun axyaaruna ta'anu fiiha dañ ko jàpp kada baaxu képp ni gabe ci raawi na ci ñi nga xam ne ñoo solo wax ji mais umam yi di tukkee ay borom xam-xam yu mag yoo xamante ne kenn ku ci nekk am gën ko gis nga euh, luy wane leneen wane ne nga biir wér mooy ne yeneen ci sallallahu alayhi wasallam bu fekkoon te ne tuuti na ci xel mu mën a juumee noonu di wax wala boog seen tàgg mën a dugg ci biir di wax naan ah di nekk ci xadis di ko yàq ci ci ay ay alxuraan mais kon léegi ban ban aar maanaam ñu naan na suñu naan na zikra wa naa loolu aar kon ban taxawaay lay taxawati maanaam ñu ñoo wàcce alxuraan ak sunna te ñun ñoo koy wax dootu am ci benn ci lay parce que loolu moom mooy léegi man dinaa mën a jox sama bopp wala prérogative bi ma taxaw daal ni mais kon est ce que amul beneen parce que au moment où possible la benn yoon mooy mën na possible beneen te mën na possible benn yoon mooy mën na possible autant de fois kon kaaraange gi fan la nekk beneen bi ci def moom mooy yàlla ci saa xaram moom ci boppam moom moom loolu moom c'est sûr jarul sax ñuy taxaw di ko di ko demal tam te ni te inimaginable moom ci boppam koy def ni ngir ne moo ko teg ngir na day bëgg lu muy ji loolu ma def beneen bi ci def euh, euh, beneen bi moom mooy ne bu ñu xoolee dem xataa ci luga côté làkk wax lu tax parce que yéefir man tey seen yàlla yi amul benn benn benn yoon buñ leen di woowee dara def amul. ay picc yu ay picc yu yu nekk ci ci ci ci ci ci ba euh, te ca ndox loolu loolu loolu musuñu leen ko woowee donc donc déjà dafa bari ay mbir yoo xamante ne ci côté boo ko xoolee rek dañuy gis ne lii mënta leen voilà. émission bi dañ koy yaakaar rek xamul wax yooyu loolu mënta nekk. والثانية أقوال هاجر أيضا وارث وأبوه حي الرجال هم في عندتي جانا هدى وقلبي أنبياء إلهي وجبينا ربنا علام xëy na ba tey loolu dañ ciy xamee boo euh, doxalee ngir nga doxal ngir mbir mi maanaam ngir diine ngir mbir yi jëm kanam ngir yàlla ngir lu baax ngir yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ngir ngay lu lu lu jëmale nga doxal dara mbir mi xëy na sooxe maanaam bu mu tax nga découragé damaa xam continuer oh. jàppal wa saamina moo tax ñaareelu yoon bi haajaru dañoo gàddaay waaye bii baax ay dan ba tey waaye bi bii bi yoon mi ngi waxtu seeni jigéen ñi rek ñu ngi toll ci euh, wa nit waxtu xajul fukk ak juróom-ñett bii baax jigéen fukk ak juróom-ñett la waaye li daal moom mooy seen góor fii ay jot jamono mi ngi ci limu lim bu bari ndax ak jamono jamono maanaam jamono day fekk lu bari bari bari mooy jànku jumma maanaam lu lu gàtt lu bari mais en fait mais tamit jamam lañ jamam maanaam jiim bi ñett la miim wér na bu ci nekk ñeent fukk la muy juróom ñett fukk ak ñett quatre vingt loolu mooy suñ ci boole Seydina Ammaar ibn Yaasir radiyallahu anhu radiyallahu anhu ma suñ ko ci boolewul nag quatre-vingt-deux la kon ñooñu ñoom ñoo mujj a def maanaam kon dañuy gis ne maanaam dellu si woon nañ mais seen dellu si am na njariñ ndax gars yi dañ xam yoon te xam nañ stratégie yi ñuy jaar ñu mën a bala ba xam ne bii paa booroom bay ñoo def voilà ba pare bii paa moom mais nag yéen ñu màgg bi ñu gisee lool affaire bi dañoo gis ne kii bi commencé bëri parce que bee c'est vrai que amaguñu woon développé bu ñëw stratégie bu war a tax ñu mën a def ay répliques yu doog ñu am solo mais bii paa moom il faut que ñu ah oui parce que. gars yi soo leen leen bàyyee bu ñu demee ba mu am mbooloo ñu dañ koy am doole te te buñ ko amee doole ñu jël yi dañuy mujj baal maanaam balaa ñu am doole na na na leen teel a teel a teel a yemale moo tax nag nga gis ñu dem ndeysaan xaabu xaabu wala ملكا Najaasi te Najaasi raw ma di sàkku rek def ñu seen delloo ne ah gars yi dañ leen delloo xam nga lu def non mais gars yi xam nga lan def dañoo ñëw ay ay ji euh, xam nga Makka li mu gënoon a spécial li ñu gënoon a spécial mooy di ay der quoi di ko di ko tamit ba ay cuir maanaam spécial bi façon cuir bu baax yëpp foofu maanaam foofu moom moom ci foofu lañ ko daan defaree quoi comme yow amuñu woon euh, kii ay mbay ak yooyu noonu mënuñu ko woon a def ak yooyu donc dañu développé beneen xeetu économie quoi mooy xeetu kii bi voilà loolu lañ développé quoi mooy euh, ak ak ak tamit euh, comme que dañ daan def ay commerce ay armes yu baax ak yooyu noonu dañoo demoon wuti ci façon armes yu baax yëpp daal ko yóbbu nag léegi ki ñu yóbbu yooyu noonu mooy Seydina Abdullah ci ci Seydina Amru ibn al-As ak Seydina Abdullah ibn Abi Rabi'a radiyallahu anhu boobu tuumaguñu woon nekkuñu woon ay jullit ba ci ne ñu indi kenn ku ci nekk nag ñu dem ci conseil yi comme ni ñu ko waxee woon sànq ku nekk ñu weer la fexe ba ne ñoom daal lan fexe ba balaa loo wax ñoom ba balaa gaayee wax buñ déglu bu leen nañ ci déglu de te buñ buñ buñ demee ñun buñ demee ne dañoo bëgg ngeen delloo ci yéen yéen fexe leen ngeen influence quoi influence leen maanaam mooy gis nga stratégie yooyu ñuy doxal wala min naan ne couloir couloir lobby yi quoi lobby voilà couloir diplomatique yi quoi nga xam ne dañ soog maanaam bu ñu taxawee nii bu leen yaakaar ne gars yi bu ñu taxawee noonu di def seen discours yi fële conseil de sécurité wala kii fële ONU wala yooyu noonu wala lépp yenn affaire yi ah ay union européenne ak ay union africaine ak CEDEAO yooyu bu leen yaakaar ne ministre de loolu rek ko nekk jox naan li daal d'accord yi loolu la ñu waxtaanee rek maanaam waxtaan bi dëgg dëgg dëgg ci suuf la amee gars yi nag loolu lañ def gars yi loolu lañ def dem nag xam nga ku nekk ñu am lu la jox xam nga ndax ne bu ñu ñëwee nii théâtre lay doon ñu rek ci biir léegi nag mooy pour li médias yi war a rapporter quoi mooy théâtre bi léegi. Euh, ba ñëwee loolu la leen wax ne ah gars yi fexe leen leen ba bu ñu wax gars yi ñëw ñu ñëw conseil conseil yi waa spécial yi yooyu euh, waaw médiation ñii xam nga ñii moom c'est vrai que ñii danoo bàyyi seen diine te dugg suñu diine ñu ba pare dañoo dugg diine ñu bee voilà gars yi bàyyi voilà jéem a ñaan delloo leen ñu waaye delloo leen delloo leen parce que ñun on a d'autres am na yeneen yu ñu war a def quoi xam nga yaa xam nga lan lan la yaa ci wax ah foofu ma déglu leen ba pare yéen ci fàttali wax yéen ci waxoon. wa qaala yéen a fàttali ne kenn du tooñ kenn ci wetam sallallahu alayhi wa sallam voilà moo tax ba leen dégloo bon kon ça c'est l'occasion ma fàttaliwaat leen waaw wax waxtaan wa ñu am ak Seydina Jaafar radiyallahu anhu moom moo jël kàddu ji wax wax ama am solo wax yéen daf ko bokk doywaat voilà maa ngi leen vraiment surtout si ngeen xoolaat boobu quoi voilà moo tax najaa si lan la wax foofu lay jeexal bunt bi وقال ginnaaw film bi Seydina Jaafar radiyallahu anhu dafay discours boobu mu ne law jittumul ajbala al ajbala doj yi montagne yi min zahab ngeen def koy wurus fa zaata gis ngeen mbir moom ndax su boobaa ngeen du ma ko sax faale laa doy dëkk du ma ko faale mukk wala asmi ko sax waxaale di wax ci moom euh, moo tax loolu dafa am solo maanaam muy am ay nit ñu mel noonu buñ buñ ay nit maanaam ñoo xamante ne bu ñu laree ñëwul doole kenn ñooñu ñooy taxaw dóor seen bitim bu fi amee waaye bu ñëpp ah nga affaire yi nekk ci ba xoolal pour wax dara yow xam nga booba rek yi moom xam nga da ngay maanu quoi voilà maanu seen bi rek sa rek voilà affaire yi moom xam nga ñun ñëpp xam nañ ni voilà et puis bon xam nga dañu war a bon rek bi fi am tuuti mu ko wax mais voilà mais mais amul quoi parce que foofu laay jeexale trace foofu laay jeexale atrocité yi mën a am ci adduna yëpp yëpp nag lenn rek ko ko waral mooy ñi waroon a wax ñi waroon a opposé wu ñëw dañuy daal.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 الحمد لله yàlla fay waa Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ñaan rek euh, am na ay question yu fi wàcc yu ñaan chef bi tënkal ñu ko parce que mu ne nii temps bi xoj nañu et que dañoo war a rendre salle bi euh, dans dans une de temps sachant que ni ci public bi war nañu mooy euh, assistance bi war nañu quitter lieu pour pour may ñu ñu mën a ranger affaire yi incha allah donc question bu njëkk bi cheikh bi ki dafay laajte quand on prend le wird est-ce qu'on est obligé de commencer le lendemain ab xëy na ma ma def yëpp voilà comme dañuy tënk rek ah en fait mbir mi moom boo ko jëlee non du la lendemain de ci saa tay tay tay boo ko jëlee tay da ngaa obligé commencer tay tay wird c'est-à-dire waxtu bi su fekkente ne rombagul waxtu waxtu muxtaar ba ci waxtu daruri bi sax da ngay wérde maanaam euh, waxuma la ay langa bi walla alaana beneen bi mooy est-ce que l'investissement en bourse est illicite bon loolu day dépendre ci ban euh, bourse bi nan la demee la plupart nag ci yi am faral yi faral di am ni day illicite la plupart parce que dafa am ay mbir yu ci nekk yoo xamante ne souvent day faral di xaraam quoi euh, mais du lépp parce que course lenn kese la en fait booy dugal booy dugal euh, maanaam boo nekkee actionnaire quoi maanaam boo nekkee actionnaire ci benn entreprise et action yi mu am lu ñuy jaar mu yéeg a ko maanaam euh, loolu donc su entreprise bi bu lépp daganee ci entreprise bi amul lépp lu ci xaram mais ba pare ñoom entreprise bi ni ñuy doxale amul lu ci xaraam mais amul lenn lu ci xaraama ah. c'est comme yow ñu bokkoon benn affaire mais ñun ñoo bokk dara maanaam euh, bourse bourse loolu kese la ah. maanaam bu saa bi ki moo tax kii def moom mooy xool. xaalisam ci lan lay dugg ak ci nan lay dugg ak ci lan lay def su fekkente ne normalement amul lenn loo xamante ne lu xaraam la ci li ñuy doxal mais day daga comme ni nga xamante ne noonu la daga ne man ak yow ak keneen ak keneen ñu dajaloo ne dañuy tabax benn dañuy ubbi benn entreprise mbokk euh, investissement yi et mbokk économie yi mbokk perte yi ñu taxaw loolu ci seen wallahu ta'ala a'lam bu mujj bi mooy. quel est le chemin le plus le plus rapide pour incarner et appliquer l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa loolu moom jàng la jàng moom mooy chemin bi gën a gaaw parce mooy tax nga xam lu jaadoog lu jaaduwul nan la yeneen sallallahu alayhi wa sallam doon defee nu mu doon def moom mooy tax nga xam gëddëm parce nit pour mu xam pour mu bëgg dara fokk mu xam gëddëm gis ngeen boo leen gisee nit ñi di xam lu rafet di bëgg lu rafet parce que danoo parce que dañ gis ba pare mu dugg ci seenu xel ñu xam dayoo yi nii lii daa rafet moo tax ñu bëgg ko boo gisee nit ñi di bëgg ku leen amal njariñ parce que dañuy natt njariñ gi ci boppam maanaam seenu xel ba gis ne lii gat affaire bi nii la mel et lii ku fi nekkutoon ma xool lan lan lan ba laa waroon na ne ñu xam ne kat ah kon kii ma amal njariñ kii kat dama koy bëgg ainsi suite noonu doo ko la maanaam xam-xam mooy tax nit ki di natt dëgg gëddu dara ba pare xam-xam mooy tax nit ki di xam danger bi nekk ci mbir moomu nga ci sinon da ngay yëngu di boo yëngu di moom xamoo dara xamoo di xaw maanaam daay gi day tàkk doo xam ne daay gaa gi tàkk ah. comme li naan kooku xamul lu ngeen jiw loolu rek la loolu rek la du ko yëg quoi donc mais xam-xam moom mooy tax nit ki mën na xam ne ah mbir mi lii la ah ba pare mooy tax mu xam kat mooy yàlla xam gëddëm xam nu mu ko war a kiiwee après nag loolu loolu nag mooy après nag xam na yeneen effectivement maanaam mooy di sikkar di kii di ànd ak nit ñu baax ñi di ànd ak nit ñu sell ñi parce que loolu da dimbali ci. nga mën a mu mbir mi yomb maanaam nit koo xamante ne daa nekk ci environnement boo xam ne ñëpp dañoo bon maanaam c'est difficile que moom mu nekk ku baax te ci dëkk mais koo xamante ne dafa nekk ci environnement boo xamante ne ñëpp moom li ñuy waxtaanee rek mooy yàlla yeneen ci bi sallallahu alayhi xam-xam la ñuy waxtaanee bu ñu paree heure julli bu ñu tee gars yi nañ ko julli bu ñu paree gars yi nañ sikar gars yi maanaam loolu. environnement boobu boo ci nekkee pour nga bañeeku ci nga nekk ku mel noonu tam day yomb moo loolu moom moo tax nga jàng maanaam nga nga nga soobu xam ne ci nekk nekk ci lu baax nekk ci li nga xam ne moom mooy jub nekk ci li nga xamante ne moom mooy li borom subhaanahu wa ta'aala jàngal digle ak li yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam jàngale wallahu ta'aala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun